mu alkanzu saani ci ñaareelu kanzu bi ci muy ñaareelu kanzu bi ci e, buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci at-tajalli ak at-ta'addudu e, ak at-tabaddulu ak ak yu mel ni moom e, ci suñu jotaay bi weesu nag gisoon nañ li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu at-tasawwuru maanaam lañ jeexaloon Euh, ginnaaw bi nga xamante ne buntu bi ñu waaw bi ñu waxoon ci euh, suñu jotaayu bële wees ci attab alxulul wal ittihaad tamit maanaam alxulul wal ittihaad euh, lañ gisoon ak at tasawuru léegi nag ñu war a gis li nga xamante ne moom moo aju ci at ci at tabaddul Euh, léegi kon euh, at takawunu moom mooy wala boog at tax al xululu wal ittixaadu moom mooy sóobu maanaam dugg gi nga xamante ne moom la euh, maanaam mbir yi di duggante di wàcc ci mbir yi al xulul ak ittixaadu ak bennoo gi Euh, gisoon nañu ci ci jotaay bi wees tamit ne euh, jël forme bi nga xamante ne moom la mbir yi di euh, jël forme maanaam yi nga xam ne ay maana wi yaat lañ maanaam ay sens ak takkawunu ci lañu war a gis tey moom lañu war a gis tey incha allah ak takkawunu moom mooy ak amal maanaam mooy di amal dara mi ngi jóge ci kaana maanaam mooy nekk na yakunu dina nekk kawnu mooy ak nekk nekk ak nekkal kon at takawunu moom mooy amal dara maanaam mbir mi jékki-jékki rek am existé wu existence wu wala boog bu ñu tuddee mën nañ ko tuddee genèse wala génération mbir mi dafay jékki-jékki di généré wu di am loolu moom mooy at takawunu loolu nag euh, mu ne huwa mooy infialul ashiya'i euh, maanaam jëf yi mbir yi ni ñuy euh, taxawee maanaam di amal sen bopp bi di euh, exécuté wu wala di exécuté wu aw wala boog takawunuha seenu am ak sosu li qawli ngir wax aw wala boog fi'li jëf al anbiya yeneen yi aw wala boog warasatahum seenu ndono minal awliya euh, yi ci wali yi salawatullahi yàlla julli yàlla nekk alayhim ci ñoom ajma'ina mboolem seen maanaam kon loolu moom mooy ak takkawun mooy ab yenent ci yenent yi alayhi salaatu wassalaam wala boog kenn ci seen ndono yi daa di euh, wax dara daan ne euh, daa di amal mbir daan ne nangam daa di wax benn wax loola exécuté wu maanaam daa di jëfe li nga xamante ne moom lañ ko wax mu daa di am loolu moom la ñu tuddee euh, at takkawun kon Malik radiyallahu anhu eh. Seydina Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne solo na annahu ne ko moom kat fii ghazwati Tabuk ci ghazwa xare Tabuk ra'a dafa gis Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa rajulan benn waaye mu bayyidan buy buy maanaam boo xamante ne bu weex la maanaam luy weex yazulu euh, muy dañ bi ci moom euh, as-sarabu dulux bi maanaam mooy dafa séen ci miraaj bi fële mooy ci ginnaaw waajoo xamante ne dafa sol maanaam dañu gis ne dafa sol lu weex muy ñëw fa qaala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne nekkal aba xaysama maanaam daal di eh, nekkal yow nekkal aba xaysama fa iza huwa fekk ba mu ñëwee rek huwa mu daal di nekk nag ah, abu xay al ansari radiyallahu ta'ala anhu maanaam comme que moom bi mu ko séenee muy ñëw yeneen bi sallallahu alayhi daf ni ko nekkal abu xay abu muy ñëwee abu ñu daal di gis ne abu xaysama la radiyallahu anhu loolu moom mooy kon eh, dafa ko mbir mi dafa xew ci kandu bi nga xam ne moom la ko yeneen bi sallallahu alayhi wax ne na nekk kooku xadis boobu mi ngi wax ci no de bas de page bi ne rawahu muslim fi saxiix wa ahmad maanaam uh, wa abdurrazzaq at-tabarani moom uh, fil kabir moom majamul kabir wa ibn hibban wa at-tayalisi uh, muy abu dawud at-tayalisi wa ibn asakir ñoom ñi ñëpp solo nañ ko an ka'b ibn malik radiyallahu ta'ala anhu léegi muy waxaat beneen xadis bu koy tegtale buy tegtale lool mu ne fii ghazwat tabuk ta xeex xarit tabuk mata wi la rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sa'iran bi aji tukki fa jaala mu nekk yataxallafu di wuute anhu wëllif ko ar-rajulu ay waay maanaam benn waay waay bi ma fa yaquluuna ñu naan ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla li taxallafa yéex naa ñëw fulaanun diw de maanaam diw des na gannaaw de taxallafa des na gannaaw fulaanun diw de fa yaqulu mu naan da'uhu bàyyi leen ko fa in yakun su nekk fii ci moom xayrun yiw fa say yulxiquhu dana ko dabaatalal allah bu yàlla taala aji kay bikum ci yéen in yakun su nekk xayra zalika lu bokk lool nag Ah, faqat dëgg-dëgg araxakum eh, féexal na leen allah bur yàlla minhu ci moom maanaam eh, xarek Tabuk eh, borom bi subhaanahu wa taala mi ngi tudd xew-xew bi ci sóoratul sóoratu tawba mu tudd nag lu bëree bëri yoo xamante ne ay xew-xew la yoo xamante ne amoon nañ ci xare Tabuk bokk na ci mooy ne léeg-léeg Euh, euh, day am ñoo xamante ne euh, dañuy dañuy dañuy dañ daan dañ daan bàyyi dañ maam dañ doon yéex dañoo yéexoon a ñëw lool lool lool lool lool dañoo yéexoon a ñëw lool moo tax saa yoo xamante ne dafa am koo xam ne daa yéex a ñëw rek maanaam ndax ngir ne tàngoor beeg yooyu ñu bari bari ci naafeq yi dañ doon wax naan non xam naa suba laay xëy ginnaaw suba laay xëy dina suba non garaawul façon dinaa dawe affaire yi li am solo mooy teel mooy dem man dinaa yegg dinaa mës dem garaawul mais buñ nee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam diw sàngam ñëwul de mu ne ah kooku daal su fekkente na ngeen ko bàyyi bàyyi leen ko fa su yàlla bëggee su fekkente ne moom am na yiw bu nekk ci moom mais dina leen dab yàlla dina ko dabatal ci yéen su fekkente ne nag. Euh, leneen moo nekk ci moom mais yàlla dana leen fiixal ci moom maanaam da leen di noppal ci moom gis nga loolu mentalité la bu am solo ci képp koo xamante ne da ngay tegu teg sa bopp ci yoon woo xam ne yoon yoon yàlla la maanaam kii ñëw kii ñëwul ki nekk di ànd ci mbir mi ki ci àndul ki loolu bu la soxal bëriwul solo yow boo dee nekk yow sa sax nekkal yow kese nga dem sa yoon bu la kenn tardeel ci dara dara dara dara ku amul yitte garawul na na da toog moo gën ci moom sax moo gën sax ci yow parce que lu tax parce que su fekkente ne loolu defu ko maanaam maanaam moom bu doon bu ànd ak yow maanaam dalay tardeel parce que moom amul volonté amul yitte amul d'ailleurs loolu du yoonu yàlla kese ah. maanaam dëpp mbir booy doxal ku ci buggul jàpp ku ci buggul bokk ku ci buggul garawul na toog loolu moo ëpp doole loolu moo gën parce que loolu rek moom mooy tax yow nga mën a et que borom subhaanahu wa ta'ala la dimbali sax au contraire loolu moom moo tax euh, affaire bi dal la ni maanaam moom mu toog noonu euh, ku jékki-jékki tamit daal ni bon moom gis na ni bëggatul ngeen ànd ci yoonu yàlla bëggatul ngeen nekk ensemble bëggatul ngeen wala boog nga am projet waaye ne bëggatul nangam ne waaw baax na garawul toogal. parce que lu tax parce que ànd gi ngeen di ànd après da gaañ kese au moment où moom am volonté amu ci nekku ci bëggul grawul euh, loolu moom moo tax euh, moo tax loolu day tegtale ne aussi ki nga xamante ne bu bëggul nekk ci yoon wu baax wi et que yitteelu ko euh, yiw nekkul ci moom moo tax maanaam yiw moo nekkul ci moom wala boog bu dee am na lu tuuti yiwul nekk ci moom yiw woowa yeggul ci niveau boo xamante ne war naa tax nit ki maanaam eh, eh, muy muy mu maanaam muy war a mën a ànd ci lu baax lool maanaam yiw maanaam yàlla yàlla mul ci moom yiw wu toll ni war naa mën a ànd ak maanaam war naa mën a ànd ci lu baax lii kon comme que mbir mi noonu la tolloo nag maanaam da nga koy bàyyi mu taxawaalu mu taxawaalu ci ginnaaw bàyyi ko mu taxawaalu yow nga continuer waaye nag koo xamante ne sa maanaam moo tax mentalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bii mu am mais c'est extraordinaire waaye koo xamante ne maanaam day soxla du koy diri saa su ne di ko diri di ko diri yow boo bëggee avancer sax doo mujj avancer parce que yaa ngi nekk di ko diri mais kooku euh, da lay tardel voilà te vraiment yeneen bi sallallahu alayhi mission bi mu doon dox mais dafa am solo am solo boo xam ne rëy na boo xamante ne dañuy maanaam dañuy seen defal quoi di ko ak yooyu déedéet nit ñu am volonté bëgg dem ñooñu la soxla woon te ñooñu la ko yàlla boole loon alhamdulilah moo tax moo tax mu dem moo tax mu li mu am mu am moo tax mu maanaam moo tax mu sotti mais su tase woon ak ay te te te euh, euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, boole na ko ci wax ne ko. yaa ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal kitaabi mais daf ko cee tegal nekk na tukallafu illaa nafsaka ah, yow eh, eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam xiirtalal mi ñi ci xeex nañu jóg maanaam xare def yitte gi war yëpp mais yow bul togg lu dul sa bopp maanaam yow bul jàpp ne ah, am na kenn ko war a jàpp ci mbir mi mu sotti lu dul sa bopp yow yow kese konteel ci sa bopp kese voilà lu dul sa bopp rek te loolu mentalité la maanaam mooy sax léeg-léeg euh, ñi di soobu ci yoonu yàlla léeg-léeg dañuy di am découragement wala boog ay métit wala yëg-yëg naqar wala kiis parce que voilà euh, euh, maanaam comportement yi yenn nit ñi di am wala boog tendeefal yi ñenn ñi di tendeefal diireeku gi ñenn ñi di diireeku ak ñenn ñi tëdd gi ñuy tëdd maanaam ak yu loolu. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci xadis bii nii day wane ne loolu garawul bul ko sax bàyyi xel en réalité loolu moo gën yow ci yow loolu mu gën ci yow boo nekkee kenn demal boo la nekkee junni ànd leen ngeen dem ku ci nar a tardé mais bàyyi ko ci gannaaw nga dem sa yoon parce que yow benn dund bii nga am benn bi bii kese nga am te mbool maanaam da nga wara war a ngir gagner ci maximum ngërëmal borom subhaanahu wa taala am ci maximum Euh, maanaam maanaam jox maximum lépp yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam lépp nga jox ko yàlla lépp nga jox ko njàngalem yeneen bi sallallahu alayhi ay ay doxalinam bëgg-bëggam bëgg et cetera ku bëgg a topp na topp ku bëggul garaawul na topp amul problème maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi di jàngale ci euh, hadith bi te beneen bi ci des tamit moom mooy ne de toute façon gars ñoom. Euh, li leen amal solo dinañ ko teel a jugal dinañ ci dinañ ko teel a toppatoo dinañ ko teel def moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ko ne ko law walaw araadul xuruja la a'uddu la a'uddu lahu 'uddatan walakin kariha Allahu bi'aasahum fa sabbatahum wa qiila udu ma'al qaa'idiin bu ñu bëggoon a génn topp mais dinañ ko waajalal la a'uddu la a'uddu lahu 'uddatan bu duñ fi nekk bàyyi ba heure dem jot. heure xare jot ñu war a dem kenn ku ci nekk bi wut ay lay way sama lii pareegul woon sama lay dafa defoon sama lii dafa laa sama non euh, bu fekkonte ne yitteel mën a jóg dem seen yoon mais comme dafa desee yitteel waaye moo tax a waraa walaakin kayda Allahu bi ci boppam moo si moo bañ seenu yëkkatiku seenu gis nga imbi aas la jëfandikoo maanaam mooy le fait que ñuy nelaw nelaw yu xóot mais yeewu ci nelaw yi yàlla moo bañ loolu ci ñoom yi moo tax mu daaj leen wa qiila udu ka qa'idin ñu ne leen toog leen ànd ak ñiy toog bu leen def maanaam mooy lan borom sax wa laa dafa dogal ci ñoom ak toog ak diju iqodu gis nga baat bi mu jëfandikoo sax iqodu diju leen maanaam baatu diju la du waxul sax ijulu suu déer iqadu toog diju leen ma'al qa'idin ànd ak ñi diidu moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ci ne walaw xaraju fiikum maa zaadukum illaa xabaala wala awda'u xilaalakum yab'athuunakumul fitnata wa fiikum sammaa'uuna lahum wallaahu aliimun bizzaalimiin ñoom buñ génnoon law xaraju fiikum maa zaadukum illaa xabaala duñ leen yokk lu dul eh, ak yonjox ak mooy xeetu bàyyeeku xeetu wàññi wàññi doole wàññi kattan lool lool la. maanaam duñ leen bàyyi duñ leen yokk lu dul loolu lu dul ak yonjox mooy bàyyeeku googu voilà xeetu voilà xeetu bàyyeeku nga xamante ne ak yaafus maanaam loolu rek la loolu la leen di defal loolu lay indi ci yéen maanaam ce qui fait cawarte gi ngeen amoon dootoo leen ko amati dafa am ay nit ñoo xam ne bu ñu xësee ba juux ci mbooloo boo xamante ne yoonu yàlla rek leen yitteel maanaam jëm ni dugg giñ ci dugg jëm ni rek ànd gañ cey ànd day indi ak maanaam ak wàññi parce que <laughs> ndax ñàkk ndax ñàkk bëgg lu baax moo tax borom subhaanahu laa ta'aala noonu mbooloo bu mu bëgg mu avancer da leen ciy seppi wala boog mu mu détourner leen maam mu fexe ba ñooñu duñ dem dugg ci yu mel noonu loolu moom moo tax caaxaankat yi dund gi ñu dummóoyu gi ñu dummóoyu mbooloo yu baax yi loolu xéewal bu rëy la bu ko kenn jàppee comme musiba comme li nga xam ne noonu la lañ koy gisee ci aay yi ñu nekk di wax mais le fait que yonent bi sallallahu ni mu ko jàngalee nii. moo tax mu ne duñ leen yokk mu ne ba pare mu ne wala awda'u xilaalakum yabghunakumul fitna ba pare dañuy dinañu nekk di di di di dugg ci seen biir xilaalakum mooy seen biir seeni diggante la ñuy nekk di dugg di wut fitna wa fiikum sama'una lahum te am na ci yéen ñoo xam ne dañ leen di nangoo déglu voilà wa fii mais alquran dafa yéeme maanaam ni traité psychologie wu nit ñi ak ni nga xamante ne noonu la ñuy doxalee ak façon bi nga xamante ne moom la ñu war a gérer mbir yi mais dafa yéeme yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko jàngalee dafa jéggi dayo moo tax nag euh, loolu tamit dafa bokk ci d'ailleurs yamul ci yoonu yàlla kese comme ni ñu ko waxee léegi mais ci mboole projet bu nit di tëral ak lu mu mën a doon entreprise la war doon wala projet sociétal la wala projet boo xamante ne ñoom ak ñeneen maanaam il faut que mu bañ képp koo xamante ne moom affaire bi convaincre ko mu dugg ci il faut que mu bañ képp koo xamante ne euh, maanaam moom maanaam karek maanaam jëmmi folklore bi rek a ko ci neex moom il faut que mu fexe ba kooku moom bu ko mbiri intéressé parce que bu fi nekkee day yàq moo tax naa fekk yi euh, yenente bi sallallahu mal maanaam moom dafa obligé woon dund ak ñoom biir Madina ñoom moo ñu nekkoon fay yàq rek nekk biir Madina lu yàqal diine ji ñoom ñoo ko yàq maanaam loolu moom moo tax qualité bi moom moo ëpp doole maanaam qualité da ngay wut qualité ba a wut quantité léeg nga gis nit ñoo xamante ne dañuy bég parce que mbooloo am nañ mbooloo xoolal mbooloo mu yëpp wala mbooloo mi wuyu si nañ wala mbooloo mi nangam loolu amul benn solo ci yoonu yàlla amul njariñ yàq sax la gën a mën a def ko jariñ amul dara amul amul amul ko amul amul benn njariñ allahumma ba mu des mbooloo moomu nekk mbooloo moo xamante ne dañoo ànd ak pas-pas bu wér ak bëgg yàlla te sincère ci maanaam sincère ci topp yàlla voilà mu ne kon bi nga xam ne moom la loolu xewoon yeneen bi saa sax mu ne xa xataa bete xiila ñu ne ko ya rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam xat dëgg-dëgg taxallafa des na gannaaw Abu Zar Seydina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu nga xam yu mag la bokk radiyallahu ta'ala ku màgg la ku baax ku sel ku yéeme euh, ñu ne ah moom de des na gannaaw wa abta'at yéexe na bi ci moom bàyyiruhu warwaayam mooy li muy tukkee warwaayam woowu moom doole parce que dafa tàngoon jir jir jir jir ku amul woon warwaay maanaam gëléem bu baax wala fas wu baax Euh, wala mbaam mu baax baax la wala baax la baax la mooy doom oh, fas ak mbaam bu baax koo ko maanaam euh, ak ay bagage yu ñu mën a yanu ay bagage boo moy si doo yegg parce que dafa metti woon xarita bu xare bu bu méttee méttee métti la alquran sax mi euh, ngi ko tuddee al usra bokk na ci lu ngi ko mooy jafe mooy métit gi voilà kon bi nga xamante ne moom la mbir mi demee woon noonu Euh, ñu ne a ah sayyidna Abu Zar day radiyallahu ta'ala anhu moom ma nga ca gannaaw des na de parce que am na ñoo xamante ne dañuy dem bu ci yoon bi affaire bi metti ñu ne ñu dellu ginnaaw ñu daal di dellu ginnaaw daal ni wooye bon affaire bi xam nga dafa mujj compliqué surtout voilà man euh, dellu na ginnaaw quoi garaawul voilà am ñoo xamante ne euh, dañuy ñëw sax ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bon man finalement est que doo ma jox autorisation rek mu mujj toog gis nga comme li alquran wax wa minhum man yaqulu zarni wala taftinni borom bi subhanahu wa ta'ala ne ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama muhitatun bil kafirin waaw am na ñoo xam ne dañuy dem ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam non affaire dafa mujj compliqué voilà c'est c'est difficile xam nga affaire yi ak soxla yi tamit ni mu ba pare fii dafa tàng fii dafa metti fii dafa lii euh, borom subhaanahu wa ta'aala ne ala waawee ñoom fil fitnati saqatu ñoom ñoo rot fitna am na sax ñoo xamante ne ñoom sabab bi tax ñu wax loolu yonent bi sallallahu alayhi mooy dañ ne euh, Perse fële Room yi Room kii byzantin yi parce que foofu lañu waroon dem xeex mu ne ñooñu seen jigéen ñi dañoo rafet lool. te man xam naa sama bopp quoi dama problème voilà dama ci am problème quoi xam nga bon dama bañ dem foofu xam nga affaire yi fitne yi dugg ma quoi maanaam wut genre excuse yooyu pour bañ a dem xeex ji am mais xeetu excuse yu ne mboolem excuse boo leen di dégg wala ngeen gis nit ñi suñ jamono di ko wut pour bañ a topp yoonu yàlla jamono yeneen bi sallallahu am na ko doon wut. mboolem excuse-moi way xam nga adduna bi ni mu demee ni muy doxee xam nga affaire bi dafa compliqué way xam nga dëkk bi dafa metti xam nga yitte yi dañoo bëri xam nga nangam nangam loolu yëpp euh, voilà circonstances dañoo compliqué di julli julli heure di loolu di compliqué voilà xam nga ak kii bon xam nga bi ni mu tàngee koor gi day metti bon man xam naa je vais préférer xaar ba hiver bi rek ma fay lépp quoi bon je pense que loolu laay mujj def. xeetu ak maanaam mbooleem loo leen dégg ci maanaam am na luñ ko mën a gam-gam leen ci ñi nekkoon ak yeneen bi sallallahu alayhi ci ay naafeq doon ut ay excuse yoo xamante ne tegul ci dara voilà voilà am na am na ñoom am na ci ñu doon wax naan laataan fir far fil xar bu leen dem ci tàngoor wi voilà comme ni koy ñenn gars yi di wax xam nga muuraay yi rek c'est compliqué parce que déjà dafa tàng xam nga ci tàngoor bi c'est pas évident wala euh, xeetu jaamu yàlla yu bari bari te même ki wax ne la évident wul kooku moom mooy nangoo meesu ci même et maanaam même période wala mu teg refaga te pourtant à ah, moment boobu noonu loolu garawul wala boog bu fekkente ne muuraay bi dafa tàng ok été bi mais xanaa hiver bi dafa sedd kon au moins nga def ko mais non ak yeneen ak yeneen dama joxe exemple muuraay yi rek mais li ma bëgg wax mooy ci mboolem mbir dina dinañ la jéem a wutal excuse am na sax ñoo xamante ne excuse yi ñuy wute woy xam nga euh, bo affaire bi bo xam nga man je je préfère que ma sincère quoi parce que euh, am na ñoo voilà bon bëgguma di nekk affaire diine nii dama bëgg mu nekk loo xam ne c'est personnel e que voilà xam nga ñu bëri bari dañ ciy nekk nit te sincère mais loolu loo ci xam lu ci sa yoon loo xam lan nga xam ci ne lan moo tax yow nanguwuloo sous prétexte que kii def lu baax peut-être que sincèrewul ci lu baax la muy def que ni yow da ngay def lu bon ainsi de suite maanaam euh, xeetu layu caaxaan yu ne léeg dañ koy indi mais loolu du lu du guléet du lu teew loolu tàmbaliwul daaw tàmbaliwul barki démb tàmbaliwul il y a un siècle tàmbaliwul y a deux cinq siècles trois déedéet bi adduna amee ba léegi la tàmbali il faut pas que ñu toog aussi di nostalgique naan ndeysaan jamono yi diw jamono ñoom sangam lii déedéet seen jamono ak suñu bos bi ñoo yem affaire yi day répété wu histoire bi day répété wu ñoom nañu meloon ci lu baax yow mën nga mel noonu ci lu baax mais nag ñañu nekkaloon nañu mel ci lu bon mën nga mel noonu yow tamit ci lu bon loolu moom mooy adduna voilà noonu la adduna mel passé beeg présent bi sore wuñu am ah. circonstance yi mbir yi xewee ñooy su ñooy wute mais na gaa yee meloon nii la gaa yi mel kese ñi baax ñee nañ meloon noonu la ñi baax ñi mel kese ñi bon ñe nañ meloon fi noonu la ñu boon ñi fi mel kese adduna bay wëlbati ko rek voilà ku deful attention topp sa yoon yoon wi sa bàyyi nekkoon ku def atta ku ku ku ku naka noonu ku góorgóorluwul doo nekk ci yoon wu baax wi sa baay nekkoon lii rek la. dégg nga bi nga xam moom lañ ko wax ne ko Abu Zar radiyallahu anhu moom dafa desoon ginnaaw moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne daawu bàyyi leen ko. fa in yàqu su nekkee fii ci moom xayrul yiw fa sayulxiquhu dana ko dabaatalal allahu buur yàlla bikum ci taala aji kawe ji bikum ci yéen. wa in yaku su nekkee xayra daalika lu bokkut ak loola faqat dëgg-dëgg araaxakumu féexal na leen allahu yàlla minhu ci moom allahu akbar euh, xam nga ni gis nga pourtant dañ ko tuddal saxaaba bu mag radiyallahu anhu koo xam ne ci ñu njëkk a dugg tuub dugg ci l'islam la bokk mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa refusé wu dafa bañ def kumba am ndey ak kumba amul ndey benn dëgg bi la yor te dëgg boobu ku mën ci ñëw boobu dëgg rek lañ lay présenter amul keneen amul amul amul leneen luñ lay jox amul naan euh, comme kii diw la xëy na kon nañ xool ñu koy waxee wala bu dee diw la moom moom nañ nañ dal ci kawam nu ñu neexee déedéet ñoom ñëpp ci yem benn dëgg bi la yor ku mënti ñëw boobu dëgg rek lañ lay tegal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu lay doxalee amul am bu doxalee neneen te loolu mooy njub loolu mooy jëmmi maandu te voilà loolu mooy jëmmi njub mooy jëmmi maandu maanaam dëgg gi du soppeeku selon nit ñi nga xam ne ñooñu la dëgg gi concerné déedéet waaye caaxaan tamit ak neen du soppeeku selon ñi nga xam ne ñooñu la concerné déedéet benn la te dafa taxaw dafa dafa dafa dafa dafa sampu sampu goo xam ne moo gën a dëgër sampu gi dëkk yi sampu ci kaw foofu voilà dëgg moom noonu la mel ah. kon lool mooy euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moo daloon Seydina Abu Zar kon radiyallahu ta'ala anhu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam ne lii la mais terewul moom dafa ne rek xasul kenn ŋàññul kenn waxul kenn lu bon waxul mais li mu wax daal mooy mbir mi daal nii la demee. bàyyi leen ko su dee yàlla bëgg na ci moom lu baax dinañu fekk su dee yàlla bëggul ci maanaam leneen moo ne ci moom moom bu boobaa da ngeen xam ne yàlla moo leen noppal ci ay ay yu mënoon a jóge ci moom kese voilà loolu mooy dëgg gi benn la maanaam du ñaar du ñett du ñeent benn kese la te noonu la continuer ah. nee na wata lawwama maanaam mu xatal mu nekk ci maanaam mu yéex lool mu jafe maanaam mu mu mu lott loo Abu Zar Seydina Abu Zar radiyallahu anhu maanaam wala maanaam mu ŋàññ voilà maanaam ginnaaw bi mu bi mu bi mu euh, bi mu jafe lool ci moom Abu Zar radiyallahu anhu waaye ci gëlléemam maanaam ci waruwaayam fa lamma ba nga xamante ne daal Abu Taa maanaam sonnoon na ci lool Abu Taa mu yéex alayhi ci moom axara ci la jëlee mataawu maanaam euh, aw sëfam maanaam li nga xam ne mooy bagage am yi fa xamalawoo mu teg ko ala zahri yi ci digg ginnaawam moom maanaam gis nga voilà li nga xamante ne daal gëléem gi xool na daal wala boog waruwaayam xool na daal mu sonn lool lool lool mu def lu ne pour mu dem mu bañ maanaam mu sonn bi mu gisee ne yéex na vraiment kii yéex na te. yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy rawee lu bari dafa yi teg bi maanaam li nga xamante ne moom mooy bagage yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci kaw waruwaayu moom ci boppam mu yanu ko ci gis nga te imagine nga ni désert bi di mel suuf si ni mu diis yi te loolu ñi di dox ci suuf su su diis nii xam nañ li may wax <laughs> gannus ñi ciy dox xam nañ bu baax li may wax euh, ak yu mel noonu maanaam euh, yanu am bagage yi ne day dem summa topp xaraja mu génn yat baaw topp asara rasulullah maanaam jeexitalu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi aji mu topp yoonu yeneen bi tamit dafa am leneen mu lu mu metti metti mu tar tar tar condition yi lu mu jafe-jafe-jafe maanaam yow neel jëlal sa décision ne yoon wi yeneen ti sallallahu alayhi wasallam tegoon tànkam yoon wi muy jaar xëy na mën nag maanaam si évidence na que ni moom a gën a gaaw évidence que ni moom yoonam moo gën a leer maanaam moom ni mu ci tegoo moo gën a baax moo gën a leer foofu évidence la waaye moom li mu jaar moom man foofu laa bëgg a jaar te euh, euh, li mu jàngale incha allahu taala loolu laay def voilà ko bëggee ni ko digale ni ko jàngalee na mu koy doxale incha allah ndéem soob na yàlla bu ma yàlla maye kàttan man noonu laa koy te dinaa jaar foofu dinaa fa teg sama tànk ku ci teg tànkam baax na ku ci tegul tànkam ma ne ko sawaay na nga def sama yoon lu ma yéex yéex yéex yéex moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yàlla borom soxna wa ta'ala mën na maa dabaatalal ci lu gaaw maanaam mën na ma bif loolu ci yoon bi loolu lañuy ñuy tuddee euh, jazbu maanaam mooy bijj mooy xëcc bi yàlla xëcc nit ki yéegi ko ci ay martaba ak ay maqaama yoo xamante ne maanaam ci lu gaaw mu yóbbu ko sans moom mu def dëgg-dëgg sax maanaam mu nekk dëgg-dëgg ci effort bi mais jas bu day ànd ak lu ñu tuddee suluk mooy sóobu maanaam mooy dox dem ci yoon bi booy dox di dem ci yoon bi loolu lañuy ñuy tuddee suluk léegi nag euh, ki def loolu kooku la ñuy tuddee saalik muy ki sóobu jaar ci yoon wi nga xam ne moom moo ko jëmale ci borom bi subhaanahu yoon woowu boo ci nekkee maanaam suubu nga yow da defal li nga man lépp lépp li nekk ci sa capacité sa possibilité nga mën ko def def ko jaaral ci yoon wi ànd ak nit ñi nga xamante ne ñoo ci jaar comme ne alquran wax wattabi' sabila man anaba ilayya toppal yoonu ki nga xamante ne moom moo jël lépp jox ma ko man yàlla yow defal loolu nga jaar fi nga xamante ne mooy yoonu yenent bi sallallahu alayhi wasallam nga def ko sa royukaay nga teg sa tànk maanaam ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam nga def loolu soo ko defee ba pare yàlla kañ lay décider maanaam wala boog kañ la lay xëcc ci maqaama sàngam wala boog yéegi la ci beneen maqaama loolu du yow yaa koy tànn voilà comme le al imam ibn Ata'illah wax rahimahullah mu ne euh, wax ji nii la ko maanaam maanaa bi la mu ne al fathu laa tati xaalib laa yati xaaliban illa baxta li allah yadda'ihi bi wujudil isti'dad maanaam mooy ubbiku fatxu bi yàlla yi defal nit maanaam jékki-jékki ubbiku yéegi ko ci ay maqaama yu yéeme wan ko ay moom yàlla wan ko ay ay mbiram maanaam ubbil ko bunti kii maanaam maanaam comme comme sa nuru sa nurihim ayatina maanaam aaya yooyu muy wax ak wa kadhalika nurihim nuriya ibrahima samawati wal ard ak wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra nga xam ne yëpp day tegtale ne borom subhanahu wa ta'ala lay won ay signe moom ay ay ay mandargaam ay mbir yoo xamante ne dañ lay tegtale yàlla directement yu yu mag yi maanaam mu daal di beroog yow defal la ay jagle tànn la yëkkati la fan la nominé la tappal la garati loolu yàlla kañ la koy décider ak ban anam kooku moom moo koy décider lu moo tax fatfu boobu noonu genre yooyu noonu du yegg si lu dul ci mbetteel lu ci ëpp pour lan mu ne parce que yàlla day bañ yow nga woote woone dangaa amoon prédisposition yi moo tax yàlla defal la nangam déedéet yow da ngay jekki-jekki rek gis sa bopp ci maqaama yoo xam ne yàlla yëkkati la tappal la may la uppil la ay buntu wan la ay mbiram ci anam goo xamante ne day ji ci waaye fekk yow waajaloo ko maanaam yow jàppoon nga ni ba tey ni ba tey yow yeggagoo fenn mais yàlla moo lay xëcc heure bu ko neexee ci anam bu ko neexee voilà yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon dem ci xaaru Xiraa di di di di def xalwaab yooyu di jaamu yàlla mais dafa jékki-jékki rek affaire bi bett ko rek Seydina Jibril alayhi salaam ñëw ñu yabal ko Seydina Musa alayhi salaam noonu bi mu jugee Madyan di dem Égypte di dem li muy ñibbi di nibbi Égypte mais ci yoon bi la seen tàkk-tàkk rek daal na xaaral ma xool ji tàkk-tàkk bee lan la ci la a révélation bi ñëw ainsi de suite maanaam fatfu yi ñaar noonu lay demee maanaam doo ko waajal moment bi muy ñëw day nekk moment bi nga xamante ne léeg-léeg soupçonné wuloo ko sax. loolu mooy jas bu dañ ci bijji xëcc la rek yëkkati la teg la loolu nag yàlla tamit muy décider kañ la koy def ak nan la koy defee mais yow li ëpp solo ci yow moo tax jas bi nekkul sa loxo kenn laajula ko yàllaa koy def saa yu ko neexee mais suluk gi yow mën ngi ci def dara maanaam muy sóobu gi tegu ci yoon wi nekk ci jël yoon wax jaar ci teg ci sa tànk loolu la Seydina Abu Zar def radiyallahu ta'ala anhu marchel dem mu ne nag wan nazala mu wàcc rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fii ba'du ci lenn ci manazili yi ay wàccuwaayam maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, comme tukki bi dafa sori euh, maanaam day day taxaw di noppalu caravane yi maanaam dañuy jékki-jékki ay campement am kam campement yooyu nag fenn fu mu wàccee nag fa nazara ci la séenee nazirun aji séen aji xool fa nasara ci la gisee naazir naazirun aji gis minal muslimina ci jullit ñu fa qaala mu ne yaa rasulallah ey yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam inna haadha naka kële day ar rajulu ar rajula waajale yamshi ngay dox ala tariqi ci yoon wi wahdahu nekk moom kenn am na benn waaye bu nekk na la kële day ma ngay dox moom kese ci yoon wi maanaam di ñëw loolu tamit dañ ciy xamee ne même yoonu yàlla noonu la mel image yi image Seydina Abu Zar boobu radiyallahu anhu mais image parfaite la ci kuy sóobu ci yoonu yàlla day am moment yoo xamante ne mais te vraiment ay moment la yoo xam ne mënta ñàkk ci sa yoonu yàlla dangay dox yow kese foofu moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek la fay teeru benn moment boo ci yegsee yow kese yaa naan tundum nekk di dox ci yoon wi di dem te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kese moo lay teeru mooy ki lay teeru comme Seydina Abu Zar luy dox mu ne moom kese moo nekk di dox ma nga nee di dox waaw imagine nga tàngoor woo xamante ne euh, quarante cinq degré mu koy def ay dix heures et demi jàpp onze heures kooku quinze heures tàngoor lay def kanu ci say bagage di dox ci loo xam ne foo xamante ne suuf si euh, gannuus la ngi këpp mais ne dinaa dem parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo woote yàlla moo ko jox ndigal ne nañ nañ dem kon danaa dem loolu image kuy soogu ci yoonu yàlla la circonstance yi ngay dund lu mu metti metti metti maanaam fi nga ne lu mu metti metti mais demal defal li nga mën doxal ci sa rythme mais demal bul toog bul toog bul tokki bul yokk dégg nga euh, sëñ Hadi Touré ah mu ne bul tokki bul yokki kuy wut yàlla boo sawarul sax am ko wóorul te doo roy Cheikhu Tidiane maanaam lii mooy yoonu yàlla bul tokki tokki mooy nga jàpp benn affaire par exemple wala nga nekk ci benn ba jekki-jekki sa capacité yëpp épuisé wu nga daal di bàyyi comme tey ku jàppoon benn garab wala benn buum masalan euh, ku ku ku ku ku toogoon par exemple ci benn avion ci ron bi wala hélicoptère jàpp ci mbir bi rek hélicoptère bi yëkkati maanaam ni muy jàppee noonu hélicoptère bi dem ba ca kaw mu jàpp jàpp googu mu jàpp benn moment euh, day metti maanaam lo loxo yi day day day day mujj euh, capacité yëpp épuisé wu bu demee ba épuisé wu ak mbir mi ni mu koy bifee mu daal di jékki-jékki toqi maanaam toqi loolu mooy toqi mu jékki-jékki rek daal di daal di ah finalement naa mujj a bàyyi parce que loolu rekk solution bi mooy ndax damaa abdiqué maanaam dama wiir ngànnaay yi sama xeexukaay yëpp jeex na loolu ku nekk ci yoonu yàlla waru ko def loolu mooy toqi yokkit voilà toqi mooy nga bàyyi yokki mooy nga jekki-jekki daal ne bon sama sama comme que kii na léegi teg naa samay samay gànnaay xeex bi léegi banaa ko nee na la bu ko def bul toqi bul yokki ndax kuy yàlla gis kuy wut yàlla xaw ma booy wut pense que même kuy wut ay milliards noonu la demee ah boo sawarul sax am ko maanaam boo sawarul ci ni nga koy wute ak xam nan lañuy jaar ba ba sax am ko wóorul waaw kuy to bul toxti bul yoxti kuy wut yàlla boo sawarul sax am ko wóorul te dooroy Seexu Tijaan radiyallahu anhu hmm? dégg nga kon bi muy dox moom kes ni ma nga nee di de fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kun Abaa kun nekkal Abaa Zarr ah Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu maanaam kon moom bi muy ñëw yeneen bi saa sam ci naan eh, nekkal Abu Zarr fa lamma ba nga xamante ne te ammaloo gendeeku na ko seetlu na ko bu baax al xaw mu nit ñi xaalu ñu ne ko ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam huwa moom wallahi war naa ci yàlla ne Abu Zarr Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu waaye xoolal ni ko fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne rahimallah yàlla na yàlla yërëm Abu Zarr radiyallahu anhu yam sii dox na wax dafa moom kese waya muutu te day day dee day génn àdduna wax dafa moom kese wayu ba asute def na ko dektal wax dafa moom kese eh, loolu mooy fardaniya loolu la tudd li ñuy wax al fardaniya mooy lii yow kese yaay ne da ngay dox yow kese àndu kenn parce que amul ku nekk ci mesure mën a supporter ngeen di ànd ci yoonu yàlla maam di doxandoo exactement lool déedéet yow kese yaay ne yaay dem parce que yoon wi day day ni muy mel la booy génn àdduna maanaam euh, mawtu bi am ay façon lu bari la mais daf ci am benn bu spécial mooy nit ki bakkan bi muy dee moom kese voilà mu jugaat moom kese même soobu ci yoonu yàlla sax noonu la mel de manière générale sëriñ bu mu mënti doon bu lay jàppale ci yoonu yàlla tamit day am niveau boo xam ne yow boo ci yekkee yow kese yaay ne Euh, hadith bi mu ngi wax ci note bi mu ne waaw imam Hakim ba saxaxoo te wéral na ko wal Bayhaqi imam al Bayhaqi tam solo na ko fi Dalaa'il ci téere bu ñuy wax a Nubuwwa euh, wabnu Asakir tam solo na ko mooy ci taarix bi wa wabnu Hisham moom tam solo na ko fii siiratihi ci siiram ñoom ñëpp solo nañ ko Abdullah ibn Mas'ud sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kon euh, hadith boobu moom mooy xadis bi Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu mu ne fii laa tey ni riwaaya tey ni ci ñaari riwaaya yi nag wana nekk na maanaam nekk na Abu Xaysama wa Abu Zarr ak Seydina Abu Zarr radiyallahu anhuma maanaam ñoom ñëpp seenu am mi ngi ame an kalimati di tukkee ci kàddu kun nekkal minan nabi yi tukkee ci bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ci lañ nekkee kon loolu euh, benn ñu indi beneen façon buy wane martaba boobu maanaam mbir moomu noonu mooy ak takkawun mu an abi rafi' jël na seydna abu rafi' radiyallahu ta'ala anhu wa qaala nee na dugg na alaynaa ci ñun rasulullah ndawal yàlla sallallahu wa indanaa fekk mu nekkoon fi ñun shaatun am xar matt bu xatun bu ñu doon tab bu ñu doon togg fa qaala yaa aba rafi' yow euh, Abu Rafi radiyallahu anhu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko naawil nii jottale ma euh, azraa tànk bi jottale ma tànku xar bi nee na fa naawaltuhu ma jottali ko ko fa akalaha mu lekk ko parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëggoon yàpp xar maanaam euh, surtout fallanka gi mooy épaule bi ci bopp partie boobu voilà moo tax lekk lekk yàpp baax na du du du du du du bidaa du du lu bon te du lu ñuy ne du ko def summa qaala topp mu ne naawil nii jot li ma aziraa tànk bi maanaam kon jot li ma dina tànk fa naawatuhu ma jot li ko fa akalaa mu lekk ko summa topp qaala mu ne naawil nii waaye jot li ma aziraa tànk bi fa qultu ma ni ko ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mooy fàllankañ li shaati ndax hal ndax li shaati ñeel na eh, am xar illaa lulu ziraani ñaari tànk kese fàllanka googu ña maanaam mooy loolu di nuroog épaule bi noonu te mu nekk ci kat mais loolu mais est ce que xar daf ci am lu ëpp ñaar la laaj bu logique la mais xoolal li ko yonent bi tontu sallallahu fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu ne ko law sakatta boo noppi woon la a'taytani doon giñ naa ne doon nga ma jox azru'an ay fàllankay ma da'awtuha fiik maa ngi koy laajte fiik maa ngi koy laajte doon nga ko def loolu takawunu la jóge takawunu la jóge te loolu yeneen bi sallallahu def na ko ak yeneen ñeneeni mais lu bari bari la ko def sax gisoon nañ ci Bulughul Maram hadith Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari saxex yi mooy bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëlee ndox mi dugal ci loxoom gaa ñëw ñoom ñëpp ñu euh, ñu jàpp ci wëgg ci seen ay gëléem ba pare ndox ma jiitu mooy kooku mooy amal ko lu fait que ndox mi daal ballee ci ay ta ci ay loxoom sallallahu alayhi wa ak yu mel ne ñoonu yu mel noonu wa fii lafzin ci kàddu nee na bo boo te lool tamit Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu loolu daloon na ko ndax yent bi saasam ko joxoon benn genre euh, euh, gafa ga goo xamante ne mooy benn xeetu sacoche boo xamante ne ci la daal du la dugaloon ay tàndarma yent bi saasam mu ko ko joxee moom danaan jël rek di lekk saa yu dugalee loxoom lekk gis ko saa rek ji dugal loxoom ci gafaga gi lekk mais bu nee na bés ba ma ko xoolee ubbi xool ñaataa ci war a des parce que yent bi saa salaam làqu na mais ñu teg ci ay ati at nee na saa bëggee rek ma dugal rek lekk maanaam finalement mu mujj ne mais xanaa affaire bi jeex parce que yéeme nag ay ati at ma ci lekk affaire bi jeexul mais bu mu ko ubbee rek la gis ne xool gisatu gis euh, la jeex gis boobu la jeex dégg nga fii laf di nekk na ci kàddu yi ci benn ci kàddu yi xadis bi nee na qaala sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ama waaw xanaa xamoo ni innaka naka yow lawi bu taxaytahu soo ko dem sàkku ji woon la wajatahu giñ naa ne doon nga ko daj doon nga am doon nga ko gis euh, wa fii lafzin am na ci beneen kàddu ci beneen riwaaya daf ni ko law naawaltanii soo ma doon jottali day maa zilta doo deñ mukkutu naawilu nii di ma jottali wa fii lafzin am na ci beneen riwaaya daf ni law sakatta soo noppi woon la wajadtahaa kon de doon nga ko laaj maa da'awtuhaa feek maa da'awtuka feek maa ngi la ko doon laaj kon feek maa ngi ko doon laaj doon nga ko mën a jox. wa fii réew fii am na ci beneen kàddu ci wax ni mooy lawul tamastahu soo ko làppatu woon la ne doon soo demoon nga dem wuti ko rek maanaam dem dem xooli ko rek doon ko ko gis fii riwaaya am ci beneen riwaaya mooy beneen version hadis bi mu ne law sakatta soo noppi woon ma ziltu duma dañ unaawalu di jottaliku min xaa ci moom ziraan ay fallanka maa daawtu feek maa ngi doon laaj bi ci ci moom xadis euh, bi mi ngi wax ci note de bas de page bi mu ne rawaahu ahmad imam ahmad solo na ko wan nasaa'i euh, wa tirmizi fi shama'il ci shama'il nu euh, shama'il nubuwa wa ibn abi asim ak wa tabaraani fil kabir ci mu'jamul kabir wal awsat tamit wabnu Hibbaan tamit solo na ko wal Aajurri fi shari'a ci téeram boobu ñu na shari'a wabnu Asaakir mooy Asaakir fii taarix ci taarix mooy taarixu Dimashq kon euh, loolu <coughs> kon day wane euh, ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu daf ko doon voilà maanaam day wane ne loolu mën naa ne maanaam takkawunu boobu parce que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko nekkal. waxul nangam nekka mais lu jëmmi jëf ji le fekk mu laaj mbir mi ne demal wuti ji indil ma ko maanaam mu loolu moo tax ba faw bu demee daf fekk palanka gi te loolu wax la joo xam ne dafa jóge ci ki nga xamante ne laa yantiqu anil hawa du wax mukk ci bànneexu bakkanam lépp lu mu wax rek dëgg la sallallahu alayhi wa sallam as-sadiqul masduq comme li sayyidna Abdullah ibn Mas'ud daan wax radiyallahu anhu ne as-sadiqul masduq moo wax mooy ki nga xam ne te dañ koy dëggal mu ne fi hadi riwaya ci riwaya bi axbara kon xabaare na rasulullah dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an takawuni maanaam amuk ay fàllanka li shaati ñeew xarma li mujra di ci lenn kese moo ko waral ci kese da'wat yi woo te gi koy woo mu laajte wala boog laaj gi mu koy laaj sallallahu bi haa moom waaye bi charte ci charte ko adamul i'tirad ñàkk a dingat ñàkk wax maanaam ñàkk am ku ko contredire wala lu mel lool ci loolu mooy charte bi wallazi te loolu mooy li nga xam ne abbara moom la exprimer moom la waxee moom sallallahu alayhi wasallam anhu ci moom bi laf di ci kàddu law sakatta boo noppi woon aw wala boog ci yeneen riwaaya law ibtaghaytahu soo ko sakku woon aw wala boog law iltamastahu soo ko làmbatu woon mu ne waxal wasu àllu laaj bi nga xam ne moom la laaj abi rafi sayna abu rafi radiyallahu anhu naa fii xal li ndax ñeel na xar mi illaa lu dul zira'ani ñaari fàllanka waraddu ak tontu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi sallallahu alayhi wasallam ci moom yu zakkiru naa daf ñuy fàttali bi qawlil xadir ci waxu sayyidina xadir alayhi salaam li Musa ñeel yent yàlla Musa alayhi salaam mu ne ko qaala mu ne ko fa init tabaatanii soo ma toppee falaa tas'alnii bul ma laaj an shay'in ci dara xattaa nga te ox di sax ma nettali la laka minhu ci moom wala boog ma sosaat laka ñeel la mis minhu ci moom zikran ak fàttali maanaam mooy yéen ci yàlla ci soo ko def alayhi salaam boobu bi mu bëggee ànd ak Seydina Xadir alayhi salaam Seydina Xadir daf ni ko condition bi daf ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tahit bihi xubra yow doomu mën a muñ ànd ak man supporter le fait que nga mën a ànd ak man mënoo ko supporter parce que li tax mooy yow euh, domaine sa domaine xam-xam maanaam yow li nga peek ci xam-xam nan nga mën a muñee loo xamante ne dafa wuuteeg loolu bi maanaam toxet bi yi xubura maanaam loo xam ne dafa wuuteeg yow sa domaine euh, xam-xam xóotaay bi nga am ci xam-xam parce que ak xibratu xubur voilà muy xóotaayu xam-xam ci mbir maam yow Seydina Musa alayhi salaam moo ëpp Seydina Xadir xam-xam alayhi salaam ndax moom yenente la bokk ci ulul azmi sauf que dafa am domaine réservé ci domaine xam-xam boo xamante ne. Euh, xam-xam yooyu yàlla dafa am rek ñu mu ko jagleel te ñooñu noonu mais type bu spécifique lañ ci wàllu yi ñoom am nañ domaine xam-xam boo xam ne am nañ ko ñoom wuute nañ ko yeneen yeneen yi alayhi salaam ñoom am nañ domaine xam-xam bu ñu am boo xam ne yeneen yi amuñu ko ba mu des ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo dajale lépp. Euh, ñi nga xam ne am nañu niveau boobu li ñu tuddee al ulumul muhammadiyya mooy xam-xamu yonent yi bi kooju yonent bi ñoom dañ cee am partie parce que yooyu nga xam ne la tuddee al ulumul muhammadiyya mooy euh, xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi ñoom dafa am luñ ci doon luñ ci am loo xamante ne daf ci am partie yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi maanaam nandalu ko yeneen yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ci baatin mais am ci wàllu yi ñoo xam ne daf leen ko nandal te Seydina Xadir alayhi ni position bi mu taxawee moo tax mu am benn ci yooyu moom bu mu ci xam moo tax Seydina Xadir alayhi salaam xam na ni yent yàlla Musa alayhi salaam moo ko xam-xam ci lu ñu joyal nii mais dafa am ay particularité loolu la ñu tuddee ne qaida la sax d'ailleurs mooy euh, almasiyatu laa taqtadil afdaliya loolu qaa'ida la maanaam ak ràññee maanaam distinction particularité du impliquer ngëneel maanaam nit ki su amee benn mbir boo xam ne daf cee am jagle loolu tegtaluwul ne moo gën ki ko amul déedéet mais day tegtale ne rek ne mbir mi moom particulier la moom lañ ko yàlla jagleel. Euh, moo tax Seydina Xadir alayhi salaam am ay xam-xam yoo xamante ne daf moom ak ñi mel ni moom ñoo ko xam moo tax ñoom euh, duñu ay yenent mais am nañ yu bëri bari yoo xam ne am nañ ko ba tax sax comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne ñooñu yenent yi sax dañ lay di ñee yawmal xiyaamati duñ ay yenent laysu bi ambiya wala shuhada duñ ay martyr waaye taxbituhumul anbiya wa shuhada waaye yeneen yi dañ leen di ñee martyr yi dañ leen di ñee mooy ahlul mahabbati ahlullahi yàllaahu ñooñu la dañ leen di wax ahlullahi ñooñu yàlla voilà ahlul mahabbati ahlul qur'an comme ni mu nekk ci yeneen xadis yi ahlul qur'an la leen tuddee foofu mu ne ahlul qur'an hum ahlullahi wa xaasatu voilà ñooñu la loolu martaba bala boo xam ne maqaama boo xam ne laa maqaama du sax maqaama ndax léeg-léeg dañuy dañ koy mën tuddee maqaama ci niñ leen di tuddee en réalité ci xaal lañ ne parce que du ñu taxaw saa su nekk ñi ngi soppeeku ni yàlla bëggee ñoom ñu soppeeku saa su nekk ñi ngi ci xaal bu yàlla bëgg ñoom ñu nekk ñoom taxawaloo seen bopp dara lépp dañ leen a bàyyi yàlla ñooñu ci téere bi ñooñu lañ njëkk a seen ay mbir mooy ak itlaq wa taqyid li ñuy ñoom tënkuwuñ ci dara tënkoowuñu dara dara téyewu leen ñoom daal ay nit yàlla yi kese lañ voilà les familiers d'Allah voilà ahlul Qur'an les familiers du Coran voilà voilà loolu lañ amuñu leneen raxuñu dara lu dul yàlla jeex tàkk ci yeneen bi mi alayhi wasallam loolu mooy seen mbir mooy seen biir mooy seen biti amuñu leneen par amuñu leneen euh, Seydina Xadir alayhi salaam euh, moom dafa dund ci jamono ju bokkut ak jamono ji ba pare euh, borom subhaanahu wa ta'aala melal ko noonu maanaam mu am en tout cas une partie bu mag ci ñooñu Euh, xaqiqatan sax am na lu bari bari loo xamante ne jagoo na mel na ni ñoom euh, am na sax ay particularités yu mu am yoo xamante ne euh, ku simple ci ñooñu du ko am ngir sirru boo xamante ne yàlla moo kon nam mu feeñal ko ci moom mais secret boobu dëgg dëgg secret yi Cheikh na Ahmed Tidiane la radiyallahu anhu Euh, mais loolu mbir bu garaaw la boo xamante ne cheikh vraiment yëfu cheikh Tidiane la Chérif radiyallahu anhu kon yéen ci yàlla Musa alayhi salaam bi ñu ko laajee Seydina Xadir alayhi salaam ne ko waaw léegi dama la bëggoon topp mu ne ko non mais mënoo ko parce que lii mais daf ni ko sa tajiduni insha allahu sabiran wala asi laka amra di nga ma gis di ma fekk incha allah ma nekk koo xamante ne kuy muñ la te duma la mooy dara benn bi ci dara duma la mooy ci dara mais sauf ko bi mu ko waxee loolu lii nga xamante ne moom la ko Seydina Xadir wax salaam moom lay wax ni maanaam mooy daf ni ko maanaam ñàkk ma mooy kese kese doyul en fait danga may bañ a laaj tamit <laughs> laaj ngay bàyyi dangay bàyyi laaj yow del del gis rek lépp lu la <laughs> lu nar a xew rek yow bàyyil ba gis dinaa la dinaa la wax lu tax lii amoon dinaa la wax lu tax mbir mi demee woon voilà loolu moo tax ñooñu noonu naqaree àndal maanaam parce que seen seen caractère dafa àndaale ak loolu tamit maanaam moo tax da ngay ku ànd ak ñoom tuuti sax da ngay après finalement day téye boppam wala day day sori wala day parce que dañoo seen mbir dafa yéeme ñi mel ni ñoom rek ñoo mën àndak ànd ñoom. wala boo xanaa nga am teggin yu yéeme yéeme yéem mu ne haazihil qissa kon ci qissa bi yu'allimuna daf ñuy jàngal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam anna ta'atahu ne topp ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waajibatun dafa war walaw kaana donte maanaam lii wax ji dañ koo war a maanaam bind ko ak or or maanaam ba pare euh, dégg nga ku salon yi ñu def ko ci ndax rëy gi mu rëy ak am solo gi am solo déglu leen lu muy wax bu baax a baax mu ne dañuy jàngal ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam topp ko dafa war walaw kaana donte loolu fii donte fiihaa nekk na ci ci biiram mu xaalafatum ak wuute li xukmil aqli ci àttem xel maanaam yow même bu fekkente ne sa xel yow dafa wuuteeg li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax xissa bi bokk na ci li muy wane mooy yow topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa war même bu dee yow jàpp nga ne li c'est une évidence que ne xel nanguwul lii mais yenente bi moom sallallahu alayhi wasallam déedéet da ngay topp rek parce que tout le temps am na mbir mu nekk ci ginnaaw boo xamante ne maanaam leesu mbindeef yi yeggu fa seen xel ak seen xalaat ah kawewul ba yegg foofu xel dafa am ay limitam ni bët amee ay limitam ni tànk amee ay limitam ni sa jëmm ji amee ay limitam xel tamit dafa am ay limitam yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci ginnaaw xel xam-xamam am njàngaleem xel attanu ko xel bu ci do toq day wëlbatiku leneen nga segam mbiru adduna yi ngay gis ñoo xamante ne dañuy àndam xel mu mat sëkk mais am benn mbir boo xamante ne da leen di yéem maanaam ñu naan daa jomme maanaam xel mi wëlbatiku segam loolu ngay xalaat ci koo xamante ne mbindeef la boo xamante ne mais tollul ci kiimaane lu tolloo toq ndox ci géej yenante bi sallallahu alayhi wasallam segam kon yenente bi lan ngay xalaat ci moom moo tax laa yatakallamu moom yenente bi sallallahu alayhi wa du wax illa billah lu dul ci yàlla waxam boo gisee làmmin bi ngay dégg wala baatam kàddoom nga gis ko wala déed en kay loolu moo am nii ci waaye yàlla mooy wax ci moom ci yàlla lay waxee wa maa yantiq alquran a ko wax sootu nag mi aaya ñett ak ñeent wa maa yantiq du wax musul wax wa maa yantiqu musul wax te wax voilà li li ci yéeme si waxul wa laa yantiqu waxul laa yantiqu mooy du waxi waxul maa nataqa waxul dama ni maa yantiqu tamit maanaam musul wax te waxam day continuer di sax te wax jooju du musa nekk luy génn di mu koy wax anil hawa muy tukkee ci bànneexu bàkkanam sallallahu alayhi lool du am lu mu mës a wax ak lu muy mës a waxe ji ba at ñuy tukki ba abadan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxam mësta nekk ci bànneexu bakkanam ba l'islam maanaam bi nga xamante ne sax alxuraan tàmbaleegul wàcc mu nekk euh, ngone ci zahir dem ay jaar-jaaram yëpp mësul woon wax fekk bakkan bànneexu bakkanam moo ko wax loo amul in huwa waxam nekkul ludul illaa ludul wahyun wahyu boo xam ne révélation boo xam ne inspiration boo xam te ne yu waxaa dañ ko ko inspiré maanaam dañ ko ko waxi saa su nekk yàlla moo ko contrôler di ko wax loo di ko def loo rasulullah noonu la mel sallallahu alayhi wasallam mhm. euh, loolu mbir moo xamante ne bu mata bàyyi xel mu ne an abdullah ñu ngi indiwaat beneen dalil an abdullah jël nañ sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala kunna nekkoon nañ na'uddu daan lim al ayat aaya yi barakatan mu nekk barke wa antum waaye yéen ta'uddunaha da ngeen koy lim taxwifan muy lii tiitalaat maanaam aaya yi yàllay wàcce maanaam ci ay kéemaani addunaam waa ak aaye alquran yi yi wax yenn yi maanaam ñun dañ ko daan compter comme parquet maanaam yàlla yeneen tub saasam bu daan def benn miracle benn kéemtaan wala alquran daan wàcc moom ñun dañ ko daan jàppee rek ne barke buy ñëw na waaye yéen da ngeen koo jàppee comme luy tiitalaate kéemaan yi yàlla def ci as ci suuf asamaan seen suuf si maanaam dañ ko jàppee ne barke la bu ci borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne kun nekkoon nañ ma rasulullah nag ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fii safarim ci ci tukki fa qalla mu néewoon almaa u ndox mi fa qaala mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam utlubu sàkku leen am ndesit mimma in ci ndox fa jaa u ñu indi bi ñu indil ko bi inaa in ndox moo xamante bi ndab loo xam ne fii nekk na ci maa u ndox qalil bu néew fa adxala mu dugal moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yadoo loxoom fil inaa'i ci ndab li summa topp mu ne xayya ñëw leen ala tuhu ci laab al mubaarak bu barkel bi wal barakatu waaye nag barke min allah ci yàlla rek lay dugg allah ñëw ci ndox mu laab bi tey laabalaate ñëw leen ci laab gu mat gi gu barkel gi ndox mu ndox mii nga xam ne day laab te laabalaate dafa barkel waaye nag barke ci yàlla lay jóge maanaam mooy kon barke bi feeñ ci lu ne yàlla doo ko caa feeñal mais nekkul ci jëmmi mbir mi loo gis mu am barke rek c'est parce que yàlla moo feeñal barke boobu ci loolu waaye barke bi nekkul ci jëmmi mbir mi ndax lu mel ni moom mi ngi fi te barke googu feeñul ci moom kon nekkul ci nature mbir mi mais ci feeñal gi yàlla feeñal barke ci mbir mi nee na fala xadd wallahi giñ na ra'aytu giñ naa ne gis naa almaa ndox mi yan boo muy ball min bay ci diggante asaabi'i baaraami rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis euh, boobu muy wax ci note de page mu ne rawaahu Bukhari imam solo na fi saxee ci saxee wan Nasa'i solo na ko tamit wabnu Mardawayh wa Ahmad Ahmad wabnu Abi Shayba tamit wal Bayhaqi fi dalaa'il mu dalaa'il mu wa Daarimi wa Abu Ya'la wabnu wabnu Khuzayma wal Bazzaar ñoom ñëpp solo nañ ko an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina kon da gis ne euh, Yonent bi sallallahu alayhi jël ndox mu ndaw dugal ci ba loxoom génn baaraama bi ndox mi di ballee ci baaraama bi moo tax. Euh, bu ñuy wax ndox ban ndox moo gën a laab ci àdduna euh, boroom xam-xam yi dañuy wax ne ku mel ne al-Hafiz Ibn Hajar ak ñu mel ne rahmatullah alayhi dañu ndox mi ëpp barke ci kaw suuf mooy ndox mi doon ballee ci diggante baaraam Yonent bi sallallahu ndax ndox mu ballee ci loxo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ëpp barke bépp ndox après ndoxum zam tegu ci ndoxum zam-zam dooga ñëw wa tax wu naa fii takkawu na nekk maanaam amee na maa um ndox maanaam ndox sosu na wala sosu na min indi faf min maanaam inda inda faf idxaali dugal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yadahu loxoom fil inaa'i ci ndab li yonent bi sallallahu alayhi loxoom dugal ko ci ndab li rek ci la euh, ci la sosu mu ne walakin waaye nag wunaa fii am na latifatun sew-sew de waxiyate mooy shiddatu taruk adabi teggi ni rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ma allah ànd ak bur taala aji kawe maanaam fii am na benn mbir bu fi am mooy lan yeneen bi saa sam teggin gu mat gi mu doxale ak yéen ak borom bur yàlla subhaanahu mooy fi ci ne annahu moom yeneen bi satara dafa suturaale dafa nëbbee te kawunul maa amul ndox bi minhu bu tukkee ci moom bi am na ci baaraka barkeel na fil maa'i ci ndox alqalil bu néew bi fa kassarahu mu bëril ko walam yaxluqhu waaye amalu ko sosalu sosu ko min adamin ci ci neen di dégg wax ci maanaam yenente bi ñëwul daal ne gars yi ndox amu fi ñu ne déedéet mu daan ne mu daan ne ah na ndox génnee samay diggante baaraam rek ndox mi tàmbalee génn loolu mënoon na ko mais deful lool dafa bëgg a wax rek maanaam dafa suturaal loolu donte mënoon na ko mu dem wuuti ji mu laajte nañ indi ndox mi lu mu néew néew baax na bu ko defee mu ne yàlla moo barkeel ndox mi maanaam nga gis maanaam nit yàlla dëgg humilité bi muy àndal ak bàyyi deñ gi muy deñal boppam moom saxal yàlla kese maa ànd ak ne anna allah naka bur yàlla jox na ko al qudrata sañ-sañ ak kattan ala zalika ci loolu kazalika naka noonu maa warada mooy li min taami itaami yi ci leeleel gi mu leeleel sallallahu alayhi wasallam al jaysha euh, armée bi kullahoo ñoom ñëpp min saa ci benn saa euh, loolu mu koy wax ci note de bas de bi Euh, mu ne xadisu xadisu it'amihi dundal gi mu dundal moom leele gi mu leele maanaam leele mooy jox mu lekk sallallahu alayhi wa sallam al-jaysha euh, armée bi min sa'in ci saa axrajo solo nako al-Bukhari imam al-Bukhari wa Muslim Muslim saxiix yi ma sa ñaari saxiix wal Hakim fil Mustadrak wa saxaxawoo te um, al-Hakim bi mu ko wéree bi mu ko solo wéral na ko ñoom ñi ñëpp solo nañ xadis bi am Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu Seydina Jaabir radiyallahu anhu kon da ngay gis ne nga xam ne armée bi dégg gis nga Euh, amuñu lu lekk mu laaj rek ku am lu tuuti lu mu mën a am indi rek ñu indi lu tuuti mu daal di téye loo xamante ne bariwul ñeenti mudd kese la ñu teg ko nit ñi lekk lekk lekk lekk lekk lekk lekk ba suur comme ni nga xam ne noonu la téye dara lekk lekk nit ñi di lekk di lekk di loo xam ne ci loxoom la nit ñi di lekk di lekk di lekk di lekk ku ñëw lekk benn dànk kese la nit ñi lekk rek ba ñëpp lekk ba suur moom mu doog a jeex lekk dànk sallallahu alayhi wa kon fa kaana nekk na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yata'ammadu di di tey wujuda aslin euh, amalu cosaan yu baarik boo xam ne dana barkeel fii ci moom wayu kasiru te mu bëriw ko maanaam borom yonent bi sallallahu moom loolu la bëgg maanaam li muy bëgg mooy mooy mu mu mu mu ut d'abord benn cosaan maanaam mooy ndox mu tuuti wala lekk mu tuuti su ko defee nit ñi maanaam ñëw lekk mu barkel ko bëri ko wa hadha te lii al adab mooy teggin gi nga xam ne min kamaali daa bo ci matuk sifaati yi ay melo moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam allati yi nga xam ne madaxawu taggee na ko bihaa ci moom jalla wa ala ki nga xam ne moom moom màgg te tawe muy borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko taggee ci sóoratul qalam ñeenteelu bi dinañ ko wa innaka la ala xuluqin azim wa innaka lu wér boor mooy yow la ala jiñ naa ne yaa kaw jikko yu rafet yu màgg yëpp azimin yaa ak nga màgg te yaa ngi ci yu rëy rëy yow ci jikko yu rëy yu kawe yi nga nekk mais tamit yow itam da ngaa màgg ba pare féete leen kaw maanaam jikko yu rafet yi yow nekk ko sodoo ko kese déedéet da nga leen a féete kaw mooy alaa yow da nga da nga da leen a féete wax nag benn règle mu ne wan nabi yu bi nag moom sallallahu alayhi wasallam sa amul loxoo di ko ñeel himmatul yitte amul benn yitte ambition wala di bëgg di exécuter dara déedéet lu tax li fanaa yi ngir jeex gi mu jeex moomu yàlla moomu yenente bi sallallahu fii ci buur yàlla ta'ala aji kawe maanaam set den ji mu dañ ci lépp boppam saxal yàlla y kese wala aarif waaye aarif billahi bi moom lawoo ñeel na ko himmatu yitte loolu moom moo tax aarif billahi léeg-léeg di def ay kiimaan yoo xam ne ñu leen fiite kaw ci maqaama yooyu jeex ci yenente bi sallallahu jeex ci yàlla tàkk lan la kéemaan yooyu ñu duggee ci ñoom moo tax mu ne yaqul muy wax alxallaaj muy mansuurul xallaaj radiyallahu anhu mu ne bismillahi minka bi manzilati kun minhu maanaam bismillah boo nee bismillah maanaam maa ngi tàmbalee lii ci tur yàlla wala boog maa ngi bëgg lii am ci tur yàlla loolu soo ko waxee bi manzilati day taxaw taxawaayu kun minhu bu tukkee ci yàlla maanaam yow soo bëggee dara xew nga aarif su bëggee dara xew mu ne bismillah daal di bëgg loolu am day taxaw taxawaayu bu yàlla ne woon loolu ay amal mu ne kon nag fa bismillah wax bismillah mi naan aarif bu tukkee ci aarif billah tan faalu day exécuté wu laxaa ñeel ko al awalim adduna yëpp al alwiyat yu kawe yi wa sufliyat ay suufe yi waaye takawwanu te dañuy mën a nekkal loxoo ñeel ko bihaa ci ci day mën a nekkee day existé wu bihaa ci moom macha lu ko soob lu ko soob la ciy def bu waxee bismillah rek nangam am bismillah rek loola daal di am euh, li ñu desee bariwul benn xissa la incha allah kon ñu jeexal ko su ko defee jeexal li nga xamante ne moom mooy chapitre bi mu ne nu qissati asif ibn barxiya euh, anhu euh, asif boobu ku ku am na xissa boo xam te ne nee na maa arsh ànd ak euh, arsh ngaango naayu mooy trône Bilqis Balqis mooy buuru euh, saba bu jigéen bi maanaam nekk na ci xissaam maa loo xam ne yadullu day tegtale alal i'dami ci ak ñàkkal dara wa takwin ak amal dara maanaam mbir mi amul am na nga nga nga nga ba pare nga jë nga amal leneen gis nga am na euh, ay bon milieu centifique bi dañuy def dañuy def ay gëstu ci nan la ñuy fexee ba maanaam est-ce que processus mën na ne ci benn mbir ñu ñàkk ko amal benn place ba pare amal ko feneen parce que dañu seetlu ne euh, loolu day am mooy niveau d'énergie lan niveau d'énergie euh, ne électron bi day mën a nekk fii wala neutron bi tëb dëkk nekk nekk ci beneen étape bi te maanaam ci diggante bi maanaam diggante ñaari niveau yi espace boobu maanaam moom du fa nekk jamais bu nekkee fii day ñàkk nekk fii jékki-jékki nekk fee maanaam noonu la mbir yi di toxoowee électron yi neutron yi noonu la ñuy toxoo toxoowee euh, proton yi plutôt électron yi ak proton yi. Euh, donc moom ñoom dañuy xool est-ce que comme ñun on est composé d'atomes ay atomes lañ rek est-ce que wala yeneen yi mënuñu ñàkkal dara fii amal ko feneen mais loolu ci phase xalaat la ne possibilité bi ci xel dàquwul comme niñ koy gisee waaye est-ce que mën nañ koo def nag léegi def ko nit par exemple nit ki day ñëw dugg ci benn machine euh, New York machine bi tourner tourner tourner tourner ñàkkal ko fii ba pare amal ko pari hmm? est-ce que loolu mën na ne ñoom ñi en tout cas instant bi ñi ngi ciy xalaat euh, am na benn reportage bu ma ci mosoon a gis euh, xamoo fu mbir mi toll ak tamit ndax nit ñi dinañ am dinañ ñemee dem essayer ba xam dinañ leen ñàkkal fii amal leen fee mais ala kulli haal possibilité bi moom loolu am na en tout cas ci wàllu loolu am na ci nitu yàlla yi loolu am na qaala wax na taala aji kawe ji mooy nam li aaya quarante muy moy euh, ñeent fukkil bi mu ne qaala wax na allazi ka xam ne indahu nekk na ci moom ilmun xam-xam bi nag kitaab bi ci téere bi maanaam moom ilmul kitaab la am maanaam te loolu beneen aspect la boo xamante ne du ñàkk xëy na ñëw ci beneen yoon wala yooyu parce que lu garaaw la maanaam mooy téere yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa sax euh, waxoon nañ ko euh, al kitaab ummul kitaab ilmul kitaab euh, ci bi ñuy firi xasida boobu ñu bindoon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ak ni mu incarné juróom-ñaari xaraf alquraan yi euh, tuddewoon ko ruuxul maani wal bayaan fi sab'ati qur'an sallallahu alayhi wasallam ci tënk daal mooy xam-xamu yàlla boobu nga xamante ne daf ko dencal boppam te muy balluwaay bi di jëm yenente bi sallallahu alayhi moom la mbir mi maanaam koo xamante ne moom daf koo am do ilmun minal kitaab moom dafa ni ana man day aatika dinaa la dikkal bi ci moom xabla lu jiitu an yartadda ci muy dellu ilayka jëm ci yow tarfu ko sa xef maanaam yent yàlla is mu yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam saba ren de saba dafa bëggoon tuub si dugg si ci lislaam wala boog euh, bi ko yent yàlla Souleymane sa sam yónnee Hudhud bi muy picc bi mu sànni ko lettre bi nekkoon na ñëw tuub si ba mu dajalee gaayam yi armée bi laaj la lan la ñuy def ñu ne ko ah yow xoolal rek loo def rek ñu ànd ci mu daal ni waa léegi nañ dem daal di ay cadeau yu bëree bëri yóbbul ko ko euh, bi dem ci la euh, kii ne euh, ci yoon bi bi ñuy dem yent yàlla Souleymane dafa ne kan moo mooy indil tróonam bi laata muy yegsi mu am benn ifrit kenn ci jinne yi ifrit benn forme la ci jinne yi benn race la daan na man dinaa la ko indil laataa ngay jóge fii nga toog mais comme que lu am na kenn ci nit ñi muy Seydina Asuf bi radiyallahu anhu daan na man dama la ko indil laataa ngay xef ak xippi borom bi nag subhaanahu wa taala daf kaa mela lay ci ne moom dafa am xam-xam yu spécial yu ko yàlla may mais xam-xam boobu ci téere bi nga xam ne yàllaa ko dencal boppam la nekk moo tax allazi indahu nekk na fa moom ilmun min al kitab xam-xam ci téere boobu nga xam te ne yàllaa ko dencal boppam te mooy téere bi dajale al ulumul muhammadiyya xam-xamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs ilmul kitab boo ko xoolee mooy cinq cent quatre-vingt-quatorze mooy soo jëlee Muhammadu Rasulullah nga dindi ci baat yi ci xaraf yi ci répété wu c'est loolu la lay jox mooy bi sirri Muhammad barke secret yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy 594 mooy elmul kitab dégg nga umul kitab mooy contraire bi 495 maanaam mooy miroir bi te mooy at tijaani umul kitab voilà nday ji téere ji léegi ba mu nekk kon dinaa la ko indil nee na fa lammaara a ba mu ko gisee mustaqirran muy aji sax indahu fa moom qaala dafa ne haada lii min fadli rabbi ci sam ngëneelu borom la bokk la bokk de li yabul woon nii ngir ne daf may nattu ashkuru ndax danaa ko gërëm aw mu wala bokk ak furu dama koy weddi gis nga yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam moom a ab yenent la manoon na def mbir mais dafa ni kan moo koy defal ci nit ñi parce que moom dafa nekkoon di préoccupé ci bor digganteem ak boromam subhaanahu wa taala moom mënoon na ko def parce que moom moo tarbiyee kii mais euh, euh, mais moom yàlla rek ko yitteeloon maanaam contemplation bi mu nekkoon ci digganteem ak boromam subhaanahu su bëggoon a def lii il faut que mu wàcce waat wàccaat ba yitteem mën a daj ak ci lii moo tax moo tax deful loolu mu préférer toog di contempler yàlla rek nekk ci xadar yàlla bi moom maanaam nekk ci gis nga loolu ngay gisee différence bi loolu moom moo tax. Ah, yu bari bari di ko yittewoo wala boog nekk ci wala boog man ko loolu taxul nga raw loolu lu amata bàyyi xel la mu ne moom moo tax bi loola amee moom mu daal di wëlbatiku ne lii sama ngëneelu borom la ndax yàlla may na ko mu mën ànd ak nit koo xamante ne ci njabootam lay bokk maanaam mooy moo ko yar defar ko ba mu mën ba yàlla may ko mu am xam-xam bii ci téere yi ci téere yi secret yi yenent bi sallallahu alayhi mu ne waman shakara ku gërëm yàlla fa innama li am ba des mooy yashkur daa gërëm rek li nafsi yi ñeel boppam képp ku sant yàlla gërëm ko sa bopp nga ko defal waman fara ku weddi xéewalu yàlla am comportement bu baaxul sa digganteeg sa borom fa inna li wéboor mooy rabbi sans borom day ganiyul ku woomal la moom doyewul dara say mbir karimul ku ter ku tedd la léegi nag mu ne intiqaalul arsh toxu gi arsh kaana li mu nekk i'daman ak ñàkkal la lahoo ñeel ko fii saba in ci saba mooy saba wa takwiinan ba pare mu amalaat ko lahoo ñeel ko yàlla Sulaymaan alayhi salaam min haythu anam goo xam ne laa yashuru yógu ko ahadum kenn bi zalika ci loolu maanaam mbir mi ni mu demee mooy maanaam du ne trône bi la jëlee saba indi ko Palestine ci yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam maanaam xëcc ko yëkkati ko indi ko deful loolu maanaam nekkul ne dafa def benn affaire boo xam ne moom ci boppam day dem yanu turon bi ak ni mu diise ak yooyu yëpp indi ko fii déedéet li mu def mooy dafa dafa dafa indi dafa dafa fex dafa maanaam dafa soppandiku ci turon bi turon bi ñàkk am fële amatu fa après mu amal ko fii loolu la def moo tax mu ne loolu kenn yëgu ko ci ci anam koo xam ne kenn yëgu ko illaa lu dul man koo xam ne arrafahu xamal na ko allahu yàlla zalika loolu ku yàlla xamal loolu nan lay demee processus bi loolu kookoo koy xam mu ne woo woote moom mooy xawlu wax bi mu wax moom buur la taala aji kawe ji bal li fi nekk hum ñoom nit ñi fii labb sin ñi ngi ci soppeeku ñi ngi ci lënt-lënt ñi ngi fii labb sin ñi ngi ci lënt-lënt maanaam ci xeetu sol sol min xalqin ci mbindeef jadidin gu bees maanaam mooy nit ñi daa iman boroom subhanahu wa day soppi seen ay seen nit ni ñu nekk maanaam bi ñuy tàmbali waxtaan wi ni ñu meloon ñun ñëpp kenn ku ci nekk ci yow am na ay Euh, euh, am na ay soppeeku yu bari yu am ci sa jëmm xataa ci saahir bi kese te te yëgoo ko kon yàlla ñàkkal na la amalaat la ci beneen anam ci anam boo xam ne gisoo ko maanaam yàlla loolu nag du deñ di ko def maanaam adduna bi yi xew du deñ très rapidement maanaam mbir yi soppeeku leneen di am mais rapidité bi maanaam affaire bi tellement que dafa gaaw que bëtu kii xool de abusé wu maanaam du du remarqué ne mbir mi xew na. moo tax ay cellules yu bari par exemple dee nañ ci yow yeneen cellule dund nga soppeeku fi moo tax dans le temps lañ koy remarquer souvent maam day dem ba mu yàgg nga gis ne soppeeku gi daa évident léegi ñu ne yi kii day il y a il y a vingt ans ci ginnaaw nii la meloon tey xool ko nii mu mel voilà moo tax mu ne walaa yam sortu euh, mu ne walaa yam di du wéy alayhim ci ñoom waxtu waxtu laa yaraw na duñu gis fii ci moom maahum ñoom li nga xam ne moom lañu gis raa una di aji gis la ñee ko is ndax lan kaana nekk na zamaanu adami yi jamono ñàkkal gi ay wala bo maanaam li muy teg mooy adamul arsh ñàkkal arsh bi min makaani yi ci place am bu loolu aynu zamaan yi muy jëmmi jamono ji nga xam ne wujuudi yi moom la ko amal inda Sulaymaan fa inda yàlla Sulaymaan alayhi salaam maanaam li fekk ñoom mënuñ ko amul benn moment bu gaa yi gisul trône bi bu trône bi existé wul comme électron yi ni ñuy tëbee ci benn niveau d'énergie dem ci beneen maanaam day ñàkk fii rek nga gis ko fii sans que mu jaar ci diggante bi mënta nekk ci diggante bi naka noonu tamit gis nga moom ni mu def mooy daf ko ñàkkal fële saba amal ko fii Palestine sans mu am benn moment bu dox ci diggante waaw mu ne lii moom nga xam ne moom la ko amal min tajdiidil xalqi ci yeesal eh, eh, mbindeef yi maal anfaas ak nokk yi maanaam moo benn la yàlla ni muy amalee mbindeef yi maanaam di di dindi nit ki maanaam di di di ko remplacer maanaam di ko wecci ak beneen nit mais te ku gis même nit ki ngay gis alors que jëmb ji soppeeku na fi plusieurs fois wala ilmatee déet xam-xam li ahadin ñeel kenn bi xaadal xade ci boobu gayo bal li fi nekk al insaanu nit ki ci boppam laa yash'uru mi yëg si yi ci moom ci boppam annahu naka moom kat fii kulli nafsin ci bépp nokki laa yakunu dootul nekkati su ma topp yakunu mu nekkaat maanaam yow ci sa bopp doo yëg ne jékki-jékki nga amatoo nga jekki jékki am maanaam ne borom subhaanahu wa ta'ala yow maanaam ak sa nokki yi ngay nokki maanaam rey na la fi amalaat la fi reyaat la fi amalaat lafi fi maanaam ci sa bopp doo yëg ne menn moment nekkoo fi woon keneen ba pare nekkaat nga loolu moom mooy euh, borom subhaanahu wa taala ñaari turam yooyu al muhyi ak al mumitu mooy ki kii joxe dund ak kii joxe dee dañuy awonte ci jëmmi nit ki mais ci cerce bu ne nit ki soppeeku di nekkat beneen nit ci lu gaaw a gaaw loo xam ne moom ci boppam du ko lu tax mu ne liqtidaa ngir waralu ittisaalu jokkoog ak tajalliyaati feeñuwaayu borom subhaanahu wa taala li takwiini yi ngir amal gi amal nit ki baadal adami ginnaaw ak ñàkk maanaam il y a trois secondes jëmm ji nga yoroon yorutoo jëmm jooju am na ci ay cellules yu ci dee am yeneen cellules yi ci juddu nga nekkaat keneen nekkat ci beneen xaal nekkat ci yeneen yëg-yëg te yii yëpp borom subhaanahu wa ta'aala daf koy def fii zamaanin ci jamono waahidin bay benn min ghayri ba'diyatin ci lu amul ak ginnaaw wala qabliyatin wala ak jiitu zamaniyatin buy ko dig jamono maanaam mooy lan mooy yàlla day amal benn mbir léegi ñàkk ba day ñàkkal dara ba pare amalaat amalaat ko ci beneen anam ci anam maanaam ci diggante boo xam ne mënuñu ne avant am na après am na ci jamono maanaam temps temps bi amul effet ci mbir mi loolu nag dafa am xam-xam bu ci aju xam-xam boobu ci aju ku ko xam lii na Asis def radiyallahu anhu da koy man mooy lan mooy ñàkkal benn mbir fenn ba pare amalaat ko fii da ngay sax yow ci sa bopp nga ñàkkal sa bopp fii amal ko feneen maanaam nga toog sa xel nga yaa ngi pare nga sa xol xel dem ci new dem New York maanaam ci diggante xef ak xippi nga nekk New York parce que da ngaa ñàkkal sa maanaam da ngaa inhiber sa bopp Paris daal di daal di dekk daal di taxawalaatal sa bopp biir New York ci loo xamante ne amul temps après ak avant léeg-léeg sax mën ngaa dem lijjanti la nga fay ba dellu si te ñi nga toogal duñ gis ne demoon nga ba dellu si yépp ay mbir la yu yàlla man pare yàlla may ko ay yeneen alayhi salaam ba pare may ko ay taalibe yeneen ñu ñu doon yeneen yi alayhi salaatu wassalaam mu ne fama qataa fama qataa dogul al arsh arsh bi masafatan ak distance amul distance bu mu daw wala zuyat te tënkaluñu lawu ñeel ko al ardu suuf si wala xaraqaha xarul suuf si tamit voilà du amul lu xew lu dul ñàkk am fee ñëw amaat fi du ne da doon dañ dafa daw suuf si wala euh, bi muy romb fii xëy na ñi yëg nañ lu lu gaaw wala yooyu déedéet moo tax mu ne ko laataa yow sa xef balaa nga koy xippiwaat mu indil mu indil la turon bi fële mu nekk Yaman Saba mu indi ko Palestine mais balaa mu mu maanaam diggante bi muy xef bëtam yi ak di xippi def na loolu parce que moom tamit borom subhaanahu wa ta'aala mayoon euh, mu am benn parti ci lu ñu tuddee ilmul kitab mu ci yenn ci boobu euh, la voilà téere nga xam ne ci la jàngee maanaam ci la xamee téere la boo xamante ne Euh, moom moo mooy mooy téere bi nga xam ne ci la xam-xam yëpp dajaloo te loolu moom moom la wax as-sirrul masuul as-sirrul masuul wal ghaybul maknuun voilà mooy secret boobu xam ne yàlla da ko ñoŋal le secret inviolable voilà et sa réalité occultée bi mooy réalité occultée bi te moom mooy al ghaybul maknun mooy le mystère impénétrable voilà ci géeju secret boobu nga xam ne xam-xam yi ci nekk déjà ñuy yenent bi sallallahu alayhi wasallam laataa même adduna bi di am laata maanaam création même adduna bi maanaam loolu géej googu ku ca naane ku ca tibbee xam-xam ya ku ko ku ca sóobu yii nii da nga xam waaw kon ñu foofu kon gis nañu maanaam maano yo am solo yooyu nga xamante ne moo aju woon ci ay tajalli ta'addud takawun euh, tabaddul tashakkul tasawwur ittihad euh, euh, al-qulub ittihad yooyu yëpp alhamdulilah léegi gis nañ leen ak tabasul pour malaaka yi yooyu yëpp gis nañ leen alhamdulilah kon ñu yem foofu jotaay bii di ñëw jotaay bii di ñëw kon dañuy dugg ci beneen thème beneen euh, sujet beneen chapitre bu bees bu tudd xayaatu kaw mooy dundu adduna bi maanaam adduna bi ngay gis nga yaakaar ne dafa inanimé en fait dafay dund dafa am dund voilà secret dafa bokk ci xam-xam nga xam ne kuy sóobu ci yoonu yàlla da nga kaa comprendre maanaam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 salaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw dama woon benn question sànq ba ngay wax ci maanaam ndox bi gën ci ndox yi nga ne ndox bi gën mooy bi génnee ci loxo yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam après ñu teg ci ndoxu zamzam léegi après maanaam dañ ci mën a teg yeneen ndox yëpp <coughs> ndox yi nga xam ne ñoom ñooy feeñ ci àdduna bi mm-hmm. ndox yooyu ñoom ndox yooyu ñoo ci gën a barkeel waaye nag ndox xam nga ne day barkeel solo suuf sa mu mm-hmm. tamit solo fi mu ballee boo gisee ndox mu zam-zam gën ci ndox yi gannaaw euh, ndox yi ballee ci ndox yeneen mm-hmm. ne dafa ballee ci këddu ki nga xamante ne mooy moom mu ballee ci euh, place su Kaaba mooy maka ci ci ci dëkk bu barkeel boobu kon barke bi dafa nekk ci loolu la mhm. maanaam masalan ndox bi nga xamante ne yàq yent yàlla Musa bi alayhi salaatu wassalaam moo ko dóor comme fi ko alquran wax idrib bi absakal fajar min husnata ashrata mhm. euh, mu dóor ko euh, fukki bëtu ndox ak ñaar génne ci Mm-hmm. ndox moomu bokk ci ndox yi gën a barkeel. Mm-hmm. maanaam ñoom ñëpp tolloowuñ ndox boo xamante ne masalan dañ ko dañ cee jàng alquran. Mm-hmm. tufli ko ci wala boog ëf ko ci plutôt muy gën a barkeel ndox moo xamante ne dañ ko bàyyi noonu rek. ndox moo xamante ne bu ñuy tudd yàlla dañ ubbi ndox mi maanaam ngir tudd yàlla bi am ci jeexital mooy gën a barkeel daal di man ndox mi nga xamante ne loolu amul. maanaam kon mbir yi dafa duggante dafa bëri ay euh, mbir yu ci aju wallahu taala alam jërëjëf Mawlana xayran jërëjëf Cheikh. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh ñu ngi lay ci waxtaan bi rafet na. yal na leen yàlla fay yiw. Euh, man Cheikh am na benn euh, benn leer bu mu bëggoon xam ci euh, histoire yonent yàlla Moussa ak ak Xadir. Hmm. maanaam dama ko dégg ah, parce que liiruma ko. Hmm. que en fait à l'origine de de l'histoire dafa am bu laajtee Seydina Moussa ne ko kan moo ëpp xam-xam ci taam mhm. après mu ne ko man mhm. donc ñu ne sirru en fait euh, li tax parce que yàlla da ko bëggoon woon ne ko ne ko amul modestie bi mu ne ko man maa ëpp xam-xam yàlla envoyé ko pour mu rencontrer Xadir mhm. est-ce que ça c'est une histoire réelle ou bien non parce que moi je l'ai pas lu j'ai entendu c'est un imam quand même a raconté cette histoire là waaw waaw waaw xadis la bu nekk ci saxeexu imam al Buxaari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wax na ko nee na lu euh, xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na daf doon wax da doon wax naan ci waa banu hmm? euh, ba yàgg am ku ko ne ko mais xanaa yow de yaa ëpp xam-xam ci nit ñi am tamit ci beneen riwaayam kan moo ëpp xam-xam ci nit ñi mu ne ko man maanaam jàpp na évidence la gën a la. Hmm. Euh, loolu nag bi koy wax daf ko wax parce que tout simplement dafa jàpp ne comme moom yenent la te jamono jooju moom mooy yenent bi ci gën a mag te sikk parce que moom ulul azmi yi la bokk ci yenent yi alayhi salaam moom ci yenent yi alayhi salaatu salaam euh, ñaar rek ñoo ko ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ak yenent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom moo ci teg maanaam mooy li mooy adduna maanaam mboolem li yàlla bind li ñu xam ak li ñu xamul li mu jot a bind ak li mu bindagul li ci gën moom mooy ñetteelu position maanaam mboolem existence bi li ci gën yenent yàlla Muusaa alayhi salaam mooy ñetteelu position mbir mi demee noonu euh, kon moom. effectivement li mu doon wax dëgg la moom moo ëpp xam-xam euh, sauf que borom subhaanahu wa ta'aala da doon jàngale ne euh, maanaam di delloo mbir ci yàlla daa iman ba pare jeexal sa bopp dafa am solo te da doon jàngale tamit ne yent bi yent yàlla euh, Musaa alayhi salaam même bu dee moom moo ëpp xam-xam moom dina ko wan ne ko am na ay xam-xam yoo xamante ne maanaam nit bu bu mu jàpp mukk xam-xamam ba ba mbir mi. mu ànd ceeg lu maanaam xeetu prétention bu mu ci mën a am déedéet parce que lu tax parce que euh, daa iman boo bi subhaanahu wa dina am ay jaam yoo xamante ne da leen di jox xam-xam boo xamante ne yow mën na la ko bañ a jox mën na la ko nëbb carrément mu làq la ko moo tax ku dul yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu a taxaw di prétendre ne moo gën a xam ñépp lépp yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam munul ne. man maa gën a xam ñëpp lépp faaw day am mbir yoo xam ne da koy delloo ci yàlla Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu li muy màgg-màgg ak nekk-nekk balluwaayu xam-xam yëpp li muy toll foofu yëpp xam am na yeneen ci alayhi salaam am nañu xam-xam parce que en tant que xaatimul awliya en tant que am na xam-xam yoo xamante ne yeneen yi alayhi salaatu wasalaam dañ koo jagoo wëllis moom parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam buy buy buy buy buy buy yenent yi alayhi salaam daf leen di nandal ci benn wàll di nandal euh, xaatimul awliya radiyallahu ci beneen wàll kon euh, euh, ànd ak loolu maanaam moom comme ni koy waxee saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo ñoom ñoo kaw tamit ñëpp saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam yu màgg màgg màgg saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo la kaw te buñ la féetee kaw dañ lay féete kaw tamit ci xam-xam aussi. bu yam rek ci ngëm yàlla gi mais ñoom ni ñu xamee yenent bi. sa sam xam yàlla noonu maanaam ñoom ñoo raw ñëpp tamit maanaam kon mbir yi euh, naka noonu nit ki jamono ji muy dund euh, am na ñoo xamante ne mën na leen a xam mën na xam boppam moom en tant que ne xam-xam bi ak xam bi gisuma ku ma ci raw gisuma ku ma ci raw man alhamdulilah mën naa sant yàlla ci ne yàlla defal na mu xéewal bu toll ni euh, xam-xam yii kenn ëppale wu ko ci kaw suuf parce que dem naa dëkk yu ne. wër naa adduna bi yëpp réew mu nekk ñañ fay coow di wax seeni xam-xam di yéemu ci ñoom kenn ku ci nekk bi ma toogee yow bi ñu toogee waxtaan bi ñu gistantee seetlu naa ne euh, am na domaine bi peut-être boo xam wala bii bii mais dajalewuloo yëpp te man dajale naa yëpp maa ngi koy sant yàlla wax ko ngir salte ko xéewal xa borom subhanahu wa ta'ala loolu day am loolu mën naa nekk ci nit mais nag daa iman yàlla day ci ñoo xamante ne par exemple Euh, ku mel ne alxaafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al gumaari rahimahullah wax na ko moom ci suñu siècle bii la 94 la génn àdduna nee na wër na àdduna bi yëpp wax dëgg yàlla euh, gis na ne maanaam fu fekkee ci ñi benn domaine xam-xam wala benn partie domaine xam-xam day gis ne seen niveau du nekk ex du excellent ci yenn yenn xam-xam yi moom nag moom la gis boppam mu dajale mboolem xam-xam yi ne ci anam gu mat mais ànd ak loolu yëpp loolu xam-xamu zahir yi rek la doon wax mais xam u baatin yi daf ci am yu bari bari bari bari bari yoo xamante ne mais ñi ko ci raw mais dañu bëri trop dañu bari trop même bu zaman xutbu zaman moom ci boppam mënul prétendre ne moo xam-xam ñëpp ànd ak ne mooy xutbu zaman adduna bi maanaam borom subhanahu wa ta'ala ci benn wàll am na wàll boo xam ne moo ci raw ñëpp en tant que xutbu zaman mais mënul prétendre ne moom moo raw ñëpp. xa moo ëpp xam-xam ñëpp parce que am na ma mafatihul kunuz yi ay xeeti xam-xam yu ñu am yoo xamante ne dañ koo am ñoom jamoo ko ci giir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne moom ñoom xutbu yi amuñu te biir mafatihul kunuz yi lu ci waay riy riy riy mbir ba yegg ci benn martaba même xalifatul baatin bi ki nga xamante ne mooy xalifatul ba ñuy wax xalifatul mutlaq bi même moom xam na ne am na ñu ko ëpp xam-xam ci yenn domaine bi waaw voilà maanaam loolu moom moo tax prétention boobu amul li nga mën a wax rek mooy globalement mën ngaa ëpp xam-xam ñëpp globalement mais ci détail bi benn mbir mu ne nga ëpp ci xam-xam ñëpp loolu moom loolu moom ku dul yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mënu koo prétendre te loolu euh, day wane quand même xéewal gi euh, maanaam nit ki te loolu xéewal la sax parce que day tax nit ki ànd ak humilité daa iman te nit ki lu muy gën di bëri xam-xam day gis boppam comme état koo xamante ne li mu réer dafa bëri voilà à day dem ba du tranquille parce que danaan mais mais mais man c'est-à-dire que plus muy découvrir xam-xam plus muy comprendre que ni am na lu bëri bëri lu mu xamul koo xamante ne ab ndaa la daan gis jàpp ne ndox ndox lépp ci ndaala la yam mu jékki-jékki gis euh, gis dégg mu jàpp ne lépp mooy benn lakk daan lii day gën a bëri moom xanaa xanaa ndox mënta bari ba tollu nii mu jékki-jékki gis dex su gisee géej day jékki-jékki commencer comprendre que ni ndekete moom li gisul ci ndox bari na day day day co day day évoluer carrément ah, ah, ah, ah noonu la demee voilà moo tax bon borom subhaanahu wa ta'aala foofu loolu la doon jàngale mais nekkutoon ne. yent yàlla Musaa alayhi salaam li mu wax du dëgg déedéet li mu wax dëgg la moo ëppoon xam-xam effectivement mais borom subhaanahu dafa ta'aala da ko doon wan ne ko ëpp xam-xam nag am na benn jaam boo xamante ne xamal naa ko domaine yoo xam ne yow xamaluma la ko loolu la wallahu ta'aala a'lam. barkallahu fiik jërëjëf salaamaaleykum li baal nañ waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa bu baax en fait dama amoon benn laaj rek ci laaj bu sëñ Diouf laaj ni mooy mooy façon bu ko pose mu ni que ni manque de modestie yaakaar naa la est loolu mën na nekk ci yonent non man waxuma manque de ko posé laa wax bu question Ah. waaw waaw non dafa dafa bon yaakaaruma tamit bon wala boog man maa déggul baat bi mu jëfandikoo ko mais li ma comprendre li mu wax rek dafa ni dafa dégg imam bi ba mu ko waxee noona way euh, peut-être que aussi tontu na waxee na ko noonu mais non modestie manque de modestie mënta nekk ci yeneen maanaam ñàkk ñàkk modestie mënta nekk ci yeneen parce que loolu daa bokk jikko yi nga xamante ne. nitu yàlla mënu koo am maanaam nitu yàlla bu sell mënta ñàkk modestie li mu mën a am mooy euh, yent yàlla Musa alayhi salaam li mu mënoon a am moom mooy jàpp gi muy jàpp dara mooy prétention boobu mooy le fait mu prétendre ne moom effectivement mu ëpp xam-xam ñëpp te yàlla waxu ko ko directement mais moom dafa sukkandikoo ci yi nga xamante ne moom mooy xaraa'in yi mooy indice yi mu a am mbir yi nekk yi yi mu gis que ni mënta jàpp leneen lu dul rek loolu rek ne euh, effectivement moom moo xam-xam maanaam du ñàkk du ne dafa da dafa euh, dafa modestul mais que tout simplement dafa gis rek ne effectivement que ni moom moo xam-xam te loolu mën naa nekk dëgg te effectivement dëgg la sauf que borom subhanahu wa ta'ala daf ko doon wan ne daf ko doon wax ne ko comme que yow waxal nga ko sa bopp te tukkiwul ci loo xam ne man maa la ko wax parce que euh, nekkut ne yàlla moo wax mais. dafa sukkandikoo ci le fait que comme li ma la wax le fait que wala boog en en partie le fait que euh, mu nekk moom ci boppam boobu bokk ci ulul azmi yi am partie ci xam-xam loo xamante ne keneen amu ko effectivement ak yu noonu euh, ba pare nekk yenent bu mag bi alayhi salaam bi dund ci jamonoom nekk yenent bi gën a mag bi dund ci jamonoom loolu yëpp ay dalil la yuy wane ni moo ëppoon xam-xam ñëpp ci kaw loolu rek la waxee mais du ne dafa ñàkk modestie borom bi nag subhaanahu wa ta'aala di ko jàngal ne ko nag daa iman am naa jaam boo xamante ne moom làq naa ko maanaam moom dama koo xamal partie ci xam-xam yoo xam ne yow xamaluma la ko moo tax d'ailleurs loolu la ko Seydina Xadir wax alayhi salaam bi ñu àndee bi mu gisee benn picc mu cof euh, ci ndox mi dam daf ni ko euh, gis nga man yow yëpp nag suñu xam-xam suñ ko boole woon ah euh, ni mu toll maanaam ci xam-xamu yàlla mi nga mel ni Euh, cof maanaam lii nga xamante ne moom la picc bi cof dem maanaam li muy tekki tegtalawul ne xam-xamu yàlla day wàññeeku waaye li muy tekki moom mooy euh, da doon wax loolu ni mu tuutee buñ ko comparé xam-xamu yàlla beneen maanaa bi nag mosoon nañ ko fee wax mooy maanaawu ne euh, xam-xamu yàlla maanaam mooy xam-xamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xam-xamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu boolee xam-xamu sayyidina Xadir alayhi salaam ak xam-xamu yent yàlla Musa alayhi salaam maanaam buñ ko comparé ak xam-xamu yenente bi sallallahu alayhi day mel ni toq ndox boobu nga xamante ne moom la moom la picc bi cof maanaam kon ci sens boobu la ko waxe mais que effectivement moom yi Seydina euh, ki Musa alayhi salaam moom effectivement moom moo ëpp xam-xam Seydina Xadir alayhi salaam et que du woon problème mu modestie d'ailleurs daf dañ ko laaj mu tontu tout simplement li nga xamante ne moom mooy li dëgg li nekk dëgg ci moom kese ni plus ni moins waaye nag borom subhaanahu wa wax na ko da ko da ko wax ne ko mbir moomu du wax doo xam te ne daa waroon ci sa bopp yow mais dafa war nekk loo xam te ne maa la koy wax loolu maanaam maa la loolu tamit beneen beneen sew-sew la bu nekk ci mbir yi ci mbir yoonu yàlla c'est dafa bëri ay subtilité ci nekk te lii yëpp nag ñu wax nag ànd ak ne dañuy delloowaat mbir mi non seulement ci borom subhaanahu wa waaye delloowaat ci ne am na ay détails ak ay sew-sew subtilité yu bari yoo xam ne def ñuy rëcc ci mbir moomu dëgg-dëgg parce que ki ñuy wax ci ay mbiram ab yenent la te ñun duñu ay yenent alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam salaamaaleykum wa wa rahmatullah sëñ bi yaa ngi doon wax sànq ci ba ngay wax ilmul kitaab ak umul kitaab ak yooyu waaw benn instant wax nga ne <clears throat> mbir yi nekk ci ne téye course di tocc toccal comme ni ko Sadine Sall di waxee mooy ah, maanaam téye course di tocc toccal ah, comme ni ko Sadine Sall maanaam moom mooy tax nit ki mooy tax nit ki raw mm-hmm. wala nga nekk ci dara euh, est-ce que maanaam daal mbir mi mu ngi ci yow euh, ni ngay euh, en fait ni ngay jaamoo yàlla ak ni ngay sell ak affaire yooyu est-ce que dafa tekki ne kon nit ki su jikkoom sellul lu mu dor dóor per ci amay kii wala bopp lan maam daal naka lañ koy mën a comprendre maanaam euh, yenn degré yi ku fay àgg kurus moom mënu fa àggale nit wala bopp dafa am yeneen yu mu war a làmbool daal wa xam nga degré spirituel wu nit ñi day évoluer selon aussi dëgg la seen ay jaamu yàlla ci départ bi loolu départ bi kese la maanaam dafa am niveau boo xamante ne euh, li fa li koy may nit mooy góorgóorlu mooy di def ay résultats comme comme comme comme entreprise la mel ah wala comme njàng mi dafa am niveau boo xamante ne li koy may nit mooy di def ay résultats mais dafa am niveau boo xam ne bu ñu fa xasee ba yegg ay nomination la ay ay élection ay sélection loolu la maanaam ku la ku la ku la ëpp doole ab ginaaw foofu rek c'est pas parce que def ka liggéey mais c'est parce que foofu nomination moo fay ne fi mu toll ministre yii nii c'est pas parce que dañoo liggéey moo tax euh, ñu am poste yi ñu am de c'est parce que dañ leen a nommé loolu moo leen may post bi ñu am nii moo tax ñu am doole gi am seen signature am kàttan am doole am gëdd li leen ko may mooy dañ leen a dañ leen a dañ leen a dañ leen a dañ leen a nommé entreprise bi mën na am ay ingénieurs yu bari bari yu am compétence mais dafa am maanaam PDG pour ñu fal ko nit foofu maanaam PDG bi c'est pas parce que dafa ëpp xam-xam ñeneen ñi wala daf leen a kii déedéet c'est parce que tous wala daf leen a dàq liggéey da leen a gën a xam ni ñuy gérer déedéet c'est parce que dañ koo fal dañ ko nommer kese te comme benn poste la kenn rek ko koy yor foog kooku yor ko maanaam yooyu yooyu nag dafa bari ci yoonu yàlla maanaam kon li ñu bëgg a wax foofu moom mooy ne niveau bi mais mais moo tax niveau bi nan nga def ba yegg fa du loolu mooy laaj bi de mais boo fa yeggee lan ngay mel loolu mooy laaj bi nan ngay xamee ku am maxaama sàngam ak ko amul loolu léeg mooy laaj bi ak it beneen laaj bi mooy bon bi nga laaj day ci dugg mooy évolution spirituelle bi day aju d'abord ci bëgg gi ngay bëgg yàlla ak yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam maanaam mahabba mooy bëgg gi voilà bu dee ci yoonu ci tariqa bi bëgg bi ngay bëgg Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu ak maanaam bëgg yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Tidiane radiyallahu loolu mooy moteur bi nga xamante ne moteur bi nga xam ne euh, selon doole bi am ci ngay naawe ci ngay ci ngay ci ngay ci ngay ci ci ngay woo ci lu gaaw voilà bëgg naa yàlla bëgg yeneen bi sallallahu bëgg naa Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ba pare doo nekk ci liñ bëgg loolu mënta ne comme mbëggeel dafa am ay règle tamit yu mbëggeel di doxe nit su bëggee dara da ngay gis mu koy bëgg di di wuti ji di ci sonn ainsi de suite donc loolu problème mbëggeel moo demee noonu en fait voilà mais que après borom subhanahu wa ta'ala day gaawalal yoonu ku ko neex. bàyyi ku ko neex mu dox yi keneen ñeneen ñi mu jës bu leen mu bijj leen xëcc leen comme niñ ko waxee woon sànq loolu ci leneen la aju loolu beneen mbir la mooy bijji googu borom soo di bijji ku ko neex di ko di ko jës bu voilà euh, mais euh, euh, jikko yi ñoom ñooy jeexitalu jaamu yàlla yi doxalin yi. état bi xol bi di nekkee ci mbaax ci leer loolu jeexitalu jaamu yàlla yi la ak xam-xam yi mais loolu tamit il faut que ñu comprendre keni ni kocc googu ngay wax euh, te ustaas di ko wax maanaam euh, buñ nee mbir yi nekkul ci kocc koccal liñ bëgg a nekkul ci loolu kese mais kocc koccal ci la bokk mooy zikar mooy di tudd yàlla di fàttaliku yàlla borom bi moo ko wax zikrullaah zikran kasiran tudd leen yàlla tudd gu bari loolu daa bokk ci mbir mi ndax loo bëri loo koy tudd da nga koy sopp loo bëri loo koy tudd da ngay takkoog moom te dañuy wax ne moo tax ñu naan ak zikru mansurul wilaya maanaam tudd lu bëri zikkar lu bari moom mooy mandarga maanaam mooy porte drapeau bokk na ci wàllu ay mandargaam mooy day faral di tudd yàlla lu bari maanaam tegtalewul nag ne day yor course am zikkar bu spécial bu muy def saa ne mais yàlla ci boppam maanaam baatu yàlla ak turu yàlla du dañ maam du day lu mu moo xam dafa nekk moom kese moo xam dafa feeñ ci mi nit mais yàlla moom du dañ ci làmmiñ bi voilà euh, jaamu yàlla yi tamit dañ cee dañoo bokk ci mbir yi moo tax borom subhaanahu wa ta'ala farataal ci ñun yenn jaamu yàlla yu bëri tamit comme julli woor nag asak aji màkk ainsi dafa bokk ci mbir yi maanaam mbir du loolu kese mais loolu lu bëree bëri la ci def koy xam Euh, jikko yi nit ki di amee nit ki mënul léeg-léeg moom yàlla may ko ay jikko yu rafet naturellement mais léeg-léeg jikko yu rafet yooyu da ko war a sàkku da ko war a wut te loolu day aju kon ci leeru xol bi xol bi nan la leeree selon ni xol bi leere ci la jikko yi di rafete selon ni mu tojee bakkanam ren di bakkan bi wala mook mu rey ko mu toj ko ci lay mën a dominer adduna bi yëpp ba jikko yi rafet muy doxalee doxaleen wu rafet voilà mais loolu yëpp mënta saxee lu dul ci garabu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy shajaratu kawni bi ñu doon wax léegi bon wala boog biñu daan wax mais voilà junj nañ ko léegi ci wàllu secret borom bi wa taala bu mag bi voilà ni mooy géeju yenent bi sallallahu alayhi wasallam ndax géeju yenent bi yàlla rek ka fa ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam rek ka fa ne yàlla yeneen bi saa dafa takkoo dafa dafa dafa dafa dafa beru ak yàlla boroom subhaanahu wa ci géej googu nag ci la garab googu juddoo muy garabu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la juddoo mu nekk shajaratul kawni voilà kon euh, voilà maanaam jarul xeeb daal maanaam bu kenn xeeb jëf gi d'ailleurs mais bu kenn xeeb tamit euh, maanaam euh, xam-xam bi parce que xam-xam bi moom mooy yoon wi nga xam ne moo lay dimbali ci nga mën a yegg dëgg-dëgg ak tamit maanaam euh, dafa am niveau bu kawe boo xam ne bu ñu fa xasee ba yegg léegi xam-xam bi mooy déterminant maanaam mooy solo nit ki xam-xam yi ko yàlla yi ballal ci moom di ko xamal di ko xamal ci géejum moom géeju xaqaay xam réalité mi moom borom subhaanahu wa ci géeju yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci lay ci lay évoluer ci boroomam subhaanahu wa taala maanaam ci lay ci la ñuy rawante loolu moo tax xam-xam yenent yi am alayhi salaatu wasalaam moo ëpp xam-xam yëpp waaye ginnaaw gi xam yi nga xamante ne moom mooy xam yi euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy bor maanaam nitu yàlla yi ku ci gën a particulier ay xam-xam moom mooy c'est parce que daf la gën a raw wa ala alihi wa sahbihi wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Okay, good.